أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا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 ñi ngi ba tey ci kitaabul hayd bu sahih imam al-Bukhari alayhi rahmatu wa ridwanul bari ci sunu jotaay bi weesu ci baabu ghaslil ghaslil haa'id zawjiha wa tarjilihi buntug raxas bi nga xamante ne moom la aji gis mbërëg gi di raxas bopp borom këram niki noonu di ko peñe gisoon nañu ci hadith sayyidati Aisha bi radiyallahu ta'ala anha bi nga xamante ne sayyidina Urwata ibn Zubayr ibn Awwam radiyallahu ta'ala anhuma dafa am ku ko laaj nag ndax ndax ndax ki nga xam ne mooy aji mbërëg gi kii gis mbërëg ndax mën na ma liggéeyal wala boog muy mu may jegeñ moom soxna fi fekk dafa amee janaaba sayyidina Urwa radiyallahu anhu ne loolu yëpp lu woyof la ci man ndax ñii ñëpp da mën nañ ma liggéeyal loolu nag gannaaw mu gannaaw gi mu daal di nettali li ko sayyidat Aisha radiyallahu anha di tantam wax ne ko moom ci boppam daan na peñe bopp yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fekk moom ci boppam dafa amee woon mbërëg te yenente bi sallallahu alayhi wa sallam booba mi ngi nekk di dëkkaale ak jàkka ji moom da daan jël bopp bi di ko maam di ko di ko dendale maam di ko jegeñal bu ko moom fekk moom mi ngi ci biir néegi moom sayyidat Aisha radiyallahu anha mu ko ko daan peñeel fekk moom dafa am woon mbërëg gisoon nañ tamit baabu qiraa'ati rajuli fii hajri imra'atihi wa hiya haa'id ki nga xamante ne moom mooy waa ji nga xam ne dafay ci lupp euh, soxnaam fekk moom mu ngi amee mbërëg loolu gisoon nañ ne li tax imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala naka buntu bi mooy daf ci doon leeral atte yi ci nga xamante ne moom mooy ci mbër amee mbërëg moom ak alquran ana naka la ñuy def maanaam ndax mën naa téye alquran waaw wala déet ak it jàngam alquran lay demee loolu insha allahu ci gis beneen bunt bu mu gën a yaatal masalay njàng mi ci jëmmi boppam waaye fii daf ci gën a leeral masalay téye bi maanaam ci boppam maanaam ni muy téye alquran téye bu boobaa loolu ci la ñu euh, waxaale woon atte tamit njàngum alquran mi gisoon nañ ci euh, li nga xamante ne moom mooy asaru sidna abu wa'il bi nga xam ne da daan euh, muy shaqiq ibn salama rahimahullahu taala bi nga xam ne da daan yónni mbindaanam bi nga xamante ne dafa ame woon mbërëg mu ko daan yónni ci imam abu razin rahimahullah mu daan <coughs> ko indi ab kaamilu alquran fekk booba daf ko daan téye ci buum gi nga xamante ne moom lañ ko takke naga noonu gisoon nañ ci xadiis sayyidat Aisha bi radiyallahu ta'ala anha bi muy nettali naan kaana nabi sallallahu alayhi wa sallam yatta yattaki'u fi hajri wa ana haa'idun thumma yaqra'u al-Qur'aan yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na suwoonu ci sama lupp fekk man dama amee woon mbërëg topp muy jàng al-Qur'aan loolu bokk na ci eh, la nga xamante ne tamit ba tey gisoon nañ ko maanaam kon ci ci ci xadis boobu mooy ne kon alquran ki nga xamante ne moom mooy ki amee mbërëg kon du ko jàng lii tegte la ne ki amee mbërëg du ko jàng mooy masala mooy loolu mooy li sayyidat Aisha radiyallahu anha leeral ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam daan na jàng alquran fekk dafa sukkandiku ci moom fekk moom ci jëmmi boppam dafa amee woon mbërët bu fekkonte ne kon moom jàng alquranam du amul maanaam loolu dagan na kon leeral googu dootul nekkati lu am njariñ gisoon nañ ci baabu man samman nifaasa hayda buntu ki nga xamante ne dafa tuddee an nifaasa maanaam mooy gësin mu tuddee ko haydan mbërëg gisoon nañ ci atte yi lenn ci ay atte wala ci ay mbir yoo xamante ne def na ci xamee mbërëg ak gësin gisoon nañ ci xadis muy sayyidat ummu salama bi radiyallahu taala anha mi nga xamante ne moom daf doon sàngoo ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam benn mbàjj ba nga xamante ne dafa am euh, gësin maanaam mbërëg bu ko dal mu daal di rocceeku daal di dem jëli ji yére bi nga xamante ne ci lay mbërëge ba yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu ko xamee terewut daf ni ko ñëwal ñu bokk ba tey fi nga xam ne moom la ñuy sàngoo bokk na ci buntu yi nga xam ne gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu mooy baabu mubaasharatil haa'id buntu ki nga xamante ne moom mooy jonjoo ak ki nga xam ne moom mooy ami mbërëg gisoon nañ ci euh, ñetti xadis yu tegaloo yoo xam ne imam al-Bukhari rahimahullah moo leen tegale boole leen indeendoo nga xam ne mooy xadisu sayyidat Aisha bi radiyallahu ta'ala anha nga xam ne daf daan wax naan yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moom daf daan sangoondoo ak moom farata fekk moom dafa amee mbërëg te loolu moom dafa amee janaaba fekk ñoom ñaar ñëpp dañu amee woon janaaba te loola ci bennal ndab la doon doone beneen bi ci des moom mooy ne daf ko daan digal saa yoo xamante ne dafa amee woon ay mbërëgam Euh, daka daan digal mu euh, mu làmbaayu bu ko defee mu jonjoo ak moom niki noonu daan na génne boppam ci euh, jëme ci moom fekk moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam ngi ci i'tikaf sayyidat Aisha moom radiyallahu ta'ala moom mi ngi ci biir néegam yenent moom mu raxasal ko bopp yenente bi sallallahu alayhi wasallam te fekk boobu ba tey moom mi ngi am woon mbërëgam gisoon nañ tamit ba tey xadiisam boobu radiyallahu anha bi nga xam ne daf doon nettali ne mboolem soxna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam da yenente bi da doon doxale ak ñoom noonu ci di leeral ne kenn ku nekk ci ñoom ne saa yu yenente bi sallallahu alayhi wa am jonjoo ak ñoom daf ko leen daan digal ñu daal di woddu ñu daal di làmbaayoo su ko defee euh, fekk boobu ñu ngi ci seen digg mbërëg yi euh, mu daal di mën a jonjoo ak ñoom waaye mu teg ci wax ni na waaye ana kan ci kon maanaam ne ana kan ci yéen nag moom moo mën a téye bànneexu euh, sëyam comme ni nga xam ne noonu la yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mën a téye boppam maanaam loolu kon ci li nga xamante ne moom lañ ci xamee mooy ne kon loolu mooy sunna te it loolu risque boo xamante ne kenn warul jël lu ëpp loolu donte boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañu lu lu maanaam dañ koo yóbbu wala boog mbooloo ci ñoom lu demee nekk fuqaha u maliki yi rahmatullah ci saddu zari'a maanaam tëj rek buntu luy jottali ko ci lu xaram waaye mu am mbooloo ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhi yoo xam ne daganal nañ ko ngir wax biiwu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax ne isna'u kulla shay'in illa nikah def leen lépp ba mu def sëy maanaam kon mooy ne li ci def lépp dagan na naam lépp dagan na loolu mën nañ koo saxal ngir yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam li mu wax ne def leen lépp ba mu def loolu waaye nag lii nga xamante ne moom mooy maanaam waaye moytuñu ko lële loolu mooy sunna te loolu moom la sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha saxal ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la daan doxale ak ñoom gisoon léegi nag ñu war a gis xadis bi nga xamante ne ba tey ci buntu boobu ñu war a gis euh, beneen xadis bi nga xam ne moom moo mujj ci buntu boobu mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi awwalil kitaabi ilayhi haddathana abu nu'man Euh, Abu Nu'man mooy Muhammad ibn al-Fadl as-Sadusi rahimahullah muy Abu Nu'man al-Basri moom mi ngi moom mooy moom euh, gisoon nañ ko euh, mu gën ñu gënoon koo xamee ci Aarim moom lañ ko daan dàkkantele mooy Abu Abu Nu'man wala boog dañ ko wax Aarim ngir <coughs> ma te mi ngi génn àdduna deux cent vingt-troisième année deux ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, moom nag euh, Abu Hatim rahimahullah nee na man déggee naa ci moom ci lu jiitu année deux yi maanaam ngir ne képp wala ku képp ku ku déggee ci moom laataa deux cent vingtième année maanaam sa dégg gi nga dégg ci moom loolu lu wér la waaye ku déggee ci moom ginnaaw année deux cent vingt yi loolu li nga déggee ci moom wérul ngir ne mujjug dundam xel mi dafa mujjoon a jaxasoo loolu moom moo tax te imam al-Bukhari rahimahullah dafa soloo ci moom lu jiitu année deux cent vingt yi loolu moom moo tax ci waa asxaabu kutubu sitta moom rek moom moo soloo ci moom te soloo na ci moom téeméeri xadis euh, waa asxaabu kutubu sitta ñeneen ñi ci def ñëpp soloo nañ ci moom te mu am intermédiaire ba mu def imam at-Tirmidhi rahimahullahu taala waaye imam at-Tirmidhi nag soloo na ci keneen koo xam ne tamit Abu Nu'man la tudd moom lañ koy dàqantale ku tudd al euh, Hakam ibn Abdullah al-Ajli euh, rahimahullah moom li imam al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah wax ci ay mbiram mooy siqatun rubbama axta maanaam ku wóor la waaye léeg-léeg day day juum euh, kon euh, Abu Nu'man euh, kon moom mooy Muhammad ibn al-Fadl as-Sadusi rahimahullahu taala moom mu ne qaala nee na haddathana xaba nettal nañu Abdul Wahid te moom mooy Abdul Wahid ibn Ziyad al-Abdi rahimahullah dàqantalam nekkoon Abu Bishr dañuy wax tamit Abu Ubayda dañ ko al-Basri rahimahullah moom it waa Basra la comme Muhammad ibn al-Fadl as-Sadusi bi ñu gis léegi moom mi ngi génn àdduna 176e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadiisam mi ñi ngi ci kutubu sitta moom tamit ci taabi'i taabi'i yi la bokk comme maanaam moom itam ci génération taabi'i taabi'i la bokk euh, al imam Ahmad ibn Abdullah al-Ajli rahimahullah nee moom basariyun thiqatun hasanul hadiis basari la waa basara la dëkk ku wóor la tawet ku rafet la xadiis euh, la euh, kon euh, moom mu ne qaala xaddathana ash-Shaybani ash-Shaybani boobu nga moom mooy ki nga xamante ne mooy Abu Ishaq gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu moo solo woon ci suñu xadiis bi moom mooy Abu Ishaq ash-Shaybani rahimahullahu ta'ala dàqante la moo nekkoon Abu Ishaq mi ngi tuddoon Sulaymaan ibn Fayruz rahimahullah moom génn na àdduna 138e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme niñ ko waxe woon ne noonu la ko imam at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala saxale woon moom waa Kuufa la rahimahullah kon dañuy gis ne ñi ci kaw xadis bi ba ci ash-Shaybani maanaam ñoom ñaar ñoom ñi ci kaw ñoom waa Basra lañ eh, ci ash-Shaybani ci la ñëwee ci waa Kuufa mu ne qaala ne moom a xadisam ñi ngi ci kutubu sitta mu ne qaala haddathana Abdullah ibn Shaddad te moom mooy Abdullah ibn Shaddad ibn eh, Usaama <coughs> ibn Amr eh, al-Madani rahimahullahu taala al-Kufi moom tamit waa Kufa la kon li nga xam ne noonu lañ ko gisee Abul Walid mooy dàqantalam mi ngi génn àdduna quatre-vingt-deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qaala mu ne sami'tu dégg naa Maymuna wa annahu qaala mu ne annahu qaala nee na sami'tu dégg naa Maymuna te moom mooy Maymuna bintul Haaris al-Aamiriyya al-Hilaaliya radiyallahu taala anha di ummul mu'minin zawju nabi sallallahu alayhi wa sallam nga xamante ne barrata la tuddoon te yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moo soppi woon turam comme ni nga xamante ne noonu lañ ko leeraloon ci juróom-ñaareelu at laata gàddaayu yenente bi maanaam ci juróom-ñaareelu at ci gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci umratul qada maanaam bi ñu eh, demee def sulahul hudaybiya ci juróom-benneelu at bi at bi nga xamante ne moom la ci teg woon ngir war a dem euh, euh, umra ji maanaam ci umra boobu ci loko ko yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama dence mi ngi génn àdduna cinquante et gi année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom am na fukki xadis <coughs> ak ñett ci musnadam imam al euh, Bukhari ak imam Muslim dëppoo nañ ci ci solo ci juróom-ñaari xadis imam al Bukhari wéetoo na ci benn xadis imam Muslim wéetoo ci juróomi xadis ci ay xadisam euh, rahmatullahi radiyallahu taala anha mu ne mu ne kaana nee na dégg naa dégg nga sami'tu dégg naa Maymunata radiyallahu taala anha mu an euh, maanaam annaha qaalat ne daan na wax naan kaana nekk na rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nekkoon na isa saa yoo xamante ne araada namoon na an yubashara ci mu jonjoo imra'atan benn jigéen min nisaa yi ci imra'atan benn jigéen min nisaa'ihi ci ay soxnaam amaraha def ko daan digal fattazarat mu daa di euh, lambaayo wa hiya fekk moom haa'idun dafa amee mbërëg maanaam loolu moom mooy li nga xam ne noonu la yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam doon doxale mooy comme li nga xamante ne moom lañu wax léegi ne loolu mooy wane ne donte li xanaa bi la yi wax rahimahumullah te muy wax joo xamante ne imam ash-Shafi'i tamit solo nañ ko ci moom ne maanaam ba aayul sax ba nit ki maanaam jël cërum teg ci ginnaawu soxna si maanaam ak loolu yëpp loolu tëriwut mu mu jonjoo ak moom ci wàllu googu waaye li nga xamante ne moom mooy li xaraam moom mooy mu am maanaam lu ñu tudde al ilaaj maanaam moom mooy euh, ñaari njong yi daje maanaam moom mooy li ñuy tuddee sëy maanaam bu ñu waxee sëy la tax dëgg-dëgg ñuy wax loolu moom la ñuy bañ loolu mooy li xaraam waaye li nga xamante ne moom mooy leneen li ci def yëpp xaraamul loolu mooy li gën a dëgër ci masala bi insha allah waaye nag terewut lii mooy doxalinu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ngir ne baatu kaana bii nga xamante ne moom la wax day tegtale ne lii la baaxoo di ko def te lii moom la saxal ci di ko def waaye nag la mu wax ne mooy àtte bi ci dëgg-dëgg moom mooy ah, mooy mooy isna'u kulla shay'in illa an-nikah def leen lépp ba mu def sëy maanaam loolu bokk na ci li nga xamante ne tamit moom moo moo tax loolu la xadiisu sayyidat Aisha radiyallahu taala an bi nga xamante ne moom la ñu mujjee woon a gis ci suñu jotaay bi weesu doon gën a leeral boobu le mbir di wane ni risque yi nga xamante ne yenente bi ànd ak moom mooy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daanu def noonu kon nag kenn ci yéen moo war a mën a taxaw di yëkkati boppam di mën a def loolu loolu moom moo tax mazhabu maliki yi rahmatullah alayhim dëgër ci buntu boobu ngir teg gi nga xamante ne moom la ñu teg mbir mi ci saddu zari'a xadiisu sayyidatu maymuna bi radiyallahu taala anha imam al buxaari rahimahullahu taala mu ne wa rawaahu te soloo na ko sufyaan al imam al xaafiz ibn hajar rahimahullah dafa wax ne sufyaan ibn sa'id as-sawri la rahimahullah xaqiqatan euh, Sufyaan bi mën naa nekk kenn ci ñaar ñi muy Sufyaan ibn Sa'id as-Sawri rahimahullah moom xadis boobu mi ngi koy mi imam Ahmad ibn Hanbal mi ngi ko solo ci xadis numéro vingt-six mille huit cent quarante-six te danañ ko gis ci euh, li nga xamante ne moom mooy taxrij bi ne imam Ahmad ibn Hanbal tam daf koo solo foofu mu ne haddathana Abdurrahman ibn Mahdi an Sufyaan an ash-Shaybani an Abdullah ibn Shaddad an Maymunata radiyallahu anha waaye nim ne anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallama kaana yubaashiruhaa wa hiya haa'idun fawqa al-izaar maanaam ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na jonjoo ak maam nga gis ne Abdurrahman ibnu Mahdi moom moo solo hadith euh, bi fii ci maanaam imam Ahmad ci Abdurrahman ibnu Mahdi la ko jële euh, moom mu jële ko ci Sufyan ibnu Sa'id as-Sawri <coughs> Euh, moom tamit ñoom waa Basara lañ maanaam nga gis ne kon càllale boobu ñoom ñëpp waa Basara lañ euh, ba mu des ne Sufyan ibn Sa'id as-Sawri moom waa Kufa euh, kon loolu moom mooy li nga xamante ne moom la ak sayyidat Maymuna radiyallahu anha moom waa Madinatul Munawwara la ala sakiniha afdalus salatu wassalam moom mu ne kon yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam daan na ko digal mu jonjoo ak moom fekk dafa am amoon mbërëg waaye lim mu ko daan digal mooy daf maanaam moom bu daan jonjoo ak moom mu ne fawqal izar ci kaw euh, làmbaay gi la daan doon loolu moom moo tax euh, riwaaya bi bi nga xamante ne moo tax imaam al-Bukhari rahimahullah ànd ak mbir mi mutaabaa la daan wax naan wa taabaahu fulaan diw donte riwaaya bi maanaam wa ak wa rawaahu fulaan benn la maanaam taabaahu ak rawaahu tamit benn la maanaam diw tamit solo na ko mooy Sufyaan ibnu Sa'id Euh, as-Sawri waaye xaqiqatan mën na nekk tamit euh, beneen Sufyaan bi moom mooy Sufyaan ibn Uyayna rahimahullahu taala ndax riwaayam moom mi ngi ci sunan imam Abu Dawud ci xadis numéro euh, cent moom dafa ne xaddasanaa Muhammad ibn Sabbah ibn Sufyaan qaala xaddasanaa Sufyaan Sufyaan boobu nag mooy ibn Uyayna waaye dañuy gis ne ba tey riwaaya bi ne mu an Abi Ishaq mooy ash-Shaybani mu ne sami'a mu ne sami'ahu min Abdullah ibn Shaddad euh, yuhaddithuhu an Maymuna radiyallahu anha mooy comme suñu xadis bi anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam euh, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa alayhi mirtun wa ala ba'di azwajihi minhu wa hiya haa'id wa huwa yusalli wa huwa alayhi loolu euh, moom mooy li nga xamante ne Euh, moom beneen riwaaya la mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam euh, da daan jonjoo ak moom moom ak lenn ci ay soxnaam moo tax nga gis ne riwaaya bi xaqiqatan loolu moom moo tax bi moo gën a jege bële maanaam parce que fii dafa ni du woon moom kese waaye moom wala ak yeneen soxna yi maanaam da daan mën a da daan ak ñoom fekk dañoo am moom maanaam dafa amee woon mbërëg waaye da yor am lu mu teg ci kawam maanaam mooy lu mu làmbaayoo loolu maanaam sër danañ am sër loolu nag moo tax euh, xaqiqatan fii ñu mën a wax ne euh, Sufyaan bi du Ibn Sa'id as-Sawri waaye Ibn Uyayna la rahimahullah ngir lëkkale gi mu wax ne euh, maanaam wax gi mu wax ne moom ak soxnaam yi maanaam du benn kenn ci soxna moom kese waaye moom ak yeneen soxnaam yi loolu moom moo tax ñu war a gën a mën a nootal ne al Sufyaan Ibn Uyayna la waaye du Sufyan ibn Sa'id as-Sawri waaye al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah moom daf ni wa huwa as-Sawri maanaam ne Sufyan ibn Sa'id as-Sawri la waaye bu ñu xoolee seen ñaari riwaayaat yi da ngay gis ne bi gën a jege bi mooy Sufyan ibn Sa'id Sufyan ibn Uyayna rahimahullahu taala mu ne an waaye ala kulli xaal ñoom ñaan ñëpp solo nañ ci ash-Shaybani muy Abu Ishaq ash-Shaybani rahimahullah donte euh, te te ñoom ñaan ñëpp ay siqaat lañ donc maanaam ñu ñàkk xam kan la loolu amul euh, trop incidence ci mbir mi waaye rek ngir jegeñ bi xadis balee bi riwaayo balee jegeñ gën a jegeñ donte riwaayat bil maanaa la moom moo tax ñu daal di gën a jàpp ne amaan na Sufyaan ibnu Uyayna la xadis bi imam euh, al Buxaari euh, rahimahullahu taala fii rek la ko indi imam Muslim indi na ko xadis numéro deux cent quatre-vingt-quatorze imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro deux cent soixante-sept ak deux ak deux mille cent soixante-sept maanaam ñun xadis bi ñu wax maanaam bi Sufyaan ibn Uyayna du du du du du du du jëmmi baat yi boobu suuf xadis boobu xadis numéro trois cent neuf la du xadis numéro euh, du du du benn ci ñaar yi ni du deux cent soixante-sept bi du deux mille cent soixante-sept du deux mille cent soixante bi euh, niki noonu imam An-Nasa'i solo na xadis numéro deux cent quatre-vingt-sept ak trois cent soixante-seize imam Ahmad ibn Hanbal solo na ko xadis numéro vingt six mille huit cent dix neuf vingt six mille huit cent quarante six moom mooy riwaaya bi Sufyan euh, ibn Sa'id as-Sawri solo mu mu solo ko Sufyan ibn Sa'id as-Sawri solo na ko xadis numéro vingt six mille huit cent cinquante ak vingt six mille huit cent cinquante trois ak vingt six mille huit cent cinquante quatre ak kon dinañ gis ne xadis bi waa asxaabu kutubu sitta euh, ñoom ñeenti ñi ñoo ko solo muy imaamul Bukhari imam muslim imam abu dawud ak imam an-nasa'i imam at-tirmidhi ak imam ibn majah ñoom ñaar solowuñ ko rahmatullahi ala al-jami' mu ne baabu tarkil haid sawm maanaam baabu buntu tark bàyyi bi nga xam ne moom lay bàyyi al-haid ki nga xam ne moom mooy gis mbërëg as-sawma euh, koor maanaam loolu imam al-bukhari rahimahullah dafa am fii ay masala yu muy leeral ci wàllu ki nga xam ne moom mooy aju gis kii gis mbërëg maanaam ne kii gis mbërëg day bàyyi du woor euh, te loolu euh, bu ñu xoolee am na tamit loo xam ne leneen du ko def muy julli waaye gis gi ñu xam ne maanaam comme moom du sangu farata te du du jàpp du def dara maanaam kon dañuy xam ne du julli tamit maanaam ngir ne euh, maanaam setut kon moom du julli loolu dafa leer waaye nag ñu koy xamal ne du woor lu tax ngir ne imam al-Bukhari rahimahullah dafa bokk tamit ci ni muy ci aadam maanaam ni muy bunt euh, buntu xam bi mooy ne mbir bu leeree ba leer nañ te mu bokk àtte ak leneen loolu da koy da koy bàyyi du ko def du ko tuddaale ci mbir mi maanaam ngir feeñ ji mu feeñ ak leer bi nga xamante ne moom la leer waaye day tudd rek li nga xamante ne moom dafa defee leer maanaam wala boog du du loo xam ne day ñëw ci mu xel ci ci ci maanaam maanaam loolu imam al yi noonu lay doxale comme fii ni mu ko defee ak comme yeneen i bunt yoo xam ne romb nañ ko ak yeneen. benn loolu benn beneen bi ci def moom mooy ne dafa fekk ne mbërëg ak gësin dafa am ay mbir yoo xamante ne maanaam ñoom ak ci amee janaaba ñoo bokk àtte sauf que ki nga xamante ne moom moo amee mbërëg dafa am ay àtte yoo xamante ne da koo beroo moo maanaam ki am mbërëg ak gësin dañoo am ay àtte yoo xamante ne dañ koo beroo wër bii nga xam ne moo amee janaaba bokk na ci àtte yooyu bokk na ci atte yooyu moom mooy lu deme ne ki koor ndax ki nga xamante ne moom moo amee janaaba moom day xëy mën a woor contrairement ak ki nga xamante ne moom moo amee mbërëg moom du mën du woor du mën a du woor beneen bi mooy ci amee janaaba su fekkente ne ci bëccëg gi la masalan dafa tëdd nelaw daal di gént am janaaba dafa gént am janaaba loolu du ko teree continuer kooram am ki nga xamante ne moom mooy euh, ki gis mbërëg bu fekkente ne dafa tëdd yeewu gis ne mbërëg génnee ci moom wala boog mu toog ci ba ci digg digg koor bi mbërëg génnee ci moom ko loolu day daal di dagg kooram loolu beneen mbir la niki noonu am na ay mbir yoo xamante ne tamit euh, ki gis mbërëg masalan dañ koy tere gi koy tere mu sangu ak tere gi nga xamante ne moom lañ koy tere mu ci jamono ji muy gis mbërëg niki noonu tere gi nga xamante ne moom lañ koy tere mu jàpp jàpp loo xamante ne daf ci yéene yëkk ci toj ak yu mel noonu yooyu yëpp maanaam dafa nekk loo xamante ne Euh, dafay euh, xaraam ci moom niki noonu euh, ki nga xamante ne moom mooy ki amee janaaba mëneef nu koo fase alors ki nga xamante ne moom mooy gis mbërëgam mëneefu koo fase maanaam boo ko fase fase googu moom la ñuy tuddee ak talaaqul bid'i maanaam talaaq mooy fase fase bid'a loolu lañ koy tuddee te kii gis ki nga xam ne dafa amee janaaba mëneef nu ko fase beneen bi ci des moom mooy ne janaaba kenn du ci mën a jàppee idda niki noonu mbërëg alors que mbërëg dañ ciy jàppee idda contrairement tamit ak li nga xamante ne moom mooy euh, gësin gësin tamit kenn du ko compter ci idda waaw loolu euh, beneen beneen beneen mbir la boo xamante ne euh, ñoom dañ ko beroo wëlif janaaba te ni ki noonu tamit istibra maanaam ci lañ koy dañ ko ci xame maanaam ki nga xamante ne moom mooy ne ndax roxom bi set na maanaam mbërëg gi bu ko gisee ba mu set ba pare dañ ciy xamee ni kii nag léegi roxom bu set na masalan tey lépp loo xamante ne xulxu la wala lépp lu ñuy tuddee fasxu xolxu xulxu mooy simmeeku maanaam mooy jigéen ji ne man léegi dama bëgg ñaan sama baat doo bëgg nga may ma baat li nga ma joxoon bi nga may takk ñu ngi nii daal di koy nangu bu boobaa day toog benn weer woo xamante ne day daal di gis ay bërëgam bu seetee rek fase wa dog na maanaam kooku du am idda ni ki noonu lépp loo xam ne fasxu la maanaam moom mooy lan xulxu xeetu fasxu la mais mais fasxu dafa gën a yaatu fasxu mooy mooy sëy bu firiku maanaam moom mooy masalan ñu daal di dem gis ne eh, sëy bi nañ ko takkee woon baaxul wala boog condition yi ci amoon mbir mi na mu demee woon bu nii wala boo sëy bi ci jëmmi boppam mënatula continuer ngir ne ah, waa ji masalan moom moo murtat wala yu mel noonu bu boo wala yu mel noonu daal maanaam yoo xam wala ndaw si ci jëmmi boppam moo génn ci l'islam maanaam xeet yu mel noonu yëpp su amee bu boobaa ah, ah wala boog euh, euh, boora bu boobaa wala boog jaam istibra loolu ba tey day dugg ci istibra maanaam jàpp nañ ndaw si jaam la fekk euh, am maanaam dafa amee woon borom kër wala yu mel noonu dañ koy bàyyi ba mu gis mbërëgam ba pare mm-hmm. maanaam balaa nga koy mën a jabaroo maanaam yooyu yëpp dafa mën a maanaam yooyu yëpp xeetu istibra daf ciy am lool nag mbërëg daf koy at daf koo bokk moom kese mu beroo ko wëllif janaaba mm-hmm. loolu yëpp ba yoonam nekku ci loolu moom moo tax euh, bunt bi nekk bunt boo xamante ne maanaam imam al-Bukhari rahimahullah daf koo noxe ngir rek ngir leeral ne atte am na ay atte yoo xamante ne mbërëg daf ko wuute wëllif janaaba waaye nag bokk na ci atte yooyu bi ci gën a feeñ te gën cee leer te gën ci màgg ngir ne jaamu yàlla bi gën a màgg ginnaaw julli ak azaka jaamu yàlla boobu muy koor daf cee aju maanaam moo tax mu daal di indi buntu bii nii te bañ a indi waale julli ngir ne julli <coughs> amul maanaam ngir julli évidence bi nga xam ne moom la évidence mu ne qaala bil isnaad al fi awwal al kitaab ilayhi haddathana ibn Abi Maryam te moom mooy ibn Hakam ibn Abi Maryam maanaam dañ koo dàqantele baayam Muhammad boobu moom mooy Abu Maryam Muhammad ibn Salim bii baayam moo moom mi ngi gën a siiwee ci Sa'id ibn Abi Maryam muy Abu Muhammad al-Jumahi rahimahullahu taala di imaamu waa Misra nekk seen sëriñ mm-hmm. ah, nga xamante ne moo fa ëppoon xam-xam ëpp fa li nga xamante ne moom mooy li mu euh, li mu li mu li solo ci ay xadis gën gënoon ko ci jamonoom rahimahullahu taala euh, moom euh, Sa'id ibn Abi Maryam rahimahullahu taala mawla ci banu euh, ci ci ci ci ku ñuy wax Abu Fatima moom boroom xam-xam fukk tamit bu mag mag la woon rahimahullahu taala maanaam Sa'id ibn Abi Maryama moo nekkoon imaamu fiqh ak hadith ci waa Misr mhm. ci jamonoom euh, ni ki noonu <coughs> moom mi ngi génne adduna cent quarante-quatrième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu wasallam mi ngi génn adduna deux cent vingt-quatrième année ginnaaw gàddaayu yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokkoon na ci sëriñam yi moom mooy euh, Naafi' ibn Omar al-Jumhi ak imaamu Malik ak imaam al-Layth ibn Sa'd ñoom ay sëriñam lañu woon ak Sulaymaan ibn Bilal ak Muhammad ibn Ja'far ibn Abi Kathir ak Naafi' ibn Yazid ak Usaama ibn Zayd ibn Aslam di doomu Zayd ibn Aslam bi ah nga xam te ne frère Abdurrahman la mooy Abdurrahman ibn Zayd euh, Aslam ak Hammad ibn Zayd tamit maanaam ci waa Basra moom tamit sëriñam la Euh, ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne ay ci même génération bi lañ bokkoon moom nag ay xadiisam ñu ngi ci kutubu sitta waaye imaam al-Bukhari rek rek moo soloo ci moom directement mm-hmm. soloo na ci moom quarante xadiis amma imaamu Muslim soloo na ci moom ñaari xadiis waaye <coughs> dafa am intermédiaire comme <coughs> comme ñeneen ñi di des mm-hmm. maanaam imaamu Muslim moom ak imam Abu Dawud ak Tirmidhi ak Nasa'i ibn Maaja rahmatullahi alayhim ñoom ñëpp dañoo am intermédiaire imam Muslim moo am ci moom ñaar imam Abu Dawud am na ci moom ñetti xadis ñoo ñetti xadis imam at-Tirmidhi ak imam an-Nasa'i ñoom itam ñaari xadis lañ am ci moom imam Ibn Maaja am ci moom tamit ñetti xadis maanaam kon imaamu euh, imaamu Muslim ak imam an-Nasa'i ñoom euh, ak imam at-Tirmidhi imam euh, Muslim ak Tirmidhi ak an-Nasa'i kenn ku ci nekk ñaari xadis am ci moom imam Abu Dawud moo am ci moom ñeenti xadis imam An-Nasa'i am ci moom ñetti xadis imam Ibn Maaja plutôt am ci moom ñetti xadis amma imam Al-Bukhari moom 40 xadis la am ci moom te moom rek moo solo ci moom ñoom ci moom directement rahimahullahu taala euh, bokk na ci ñi nga xamante ne tamit solo nañ ci moom mooy ku mel Muhammad ibn Yahya Az-Zuhali ak Abu Bakr As-Saghani ak Ahmad ibn Abdullah Al-Ajli euh, ak euh, ak Ishaq Al-Kawsaj ak Isma'il Sumawiya ak ñeneen rahmatullahi alayhim ku mel ne Abu Hatim ar-Razi ak ñeneen rahmatullahi alal jamii bokk na ci ñi solo moom tamit mooy frère boppam mooy Ahmad ibn Sa euh, euh, euh, maanaam doomu frère am Ahmad ibn ibn Sa'd al-Hafiz rahimahullahu ta'ala moom kon ñu ngi génn àdduna deux vint vingt-quatrième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne qaala axbarana Muhammad ibn Jaafar te moom mooy Muhammad ibn Jaafar ibn Abi Kathir al-Ansari moom lañ la doon wax ne la bokk na ci ñi Sa'id eh, ibn Abi Maryam solo rahimahullahu taala moom eh, dàqanta kon moom mooy eh, al-Ansari moom mooy Muhammad ibn Jaafar ibn Abi Kathir al-Ansari rahimahullahu taala moom euh, waa madinatul munawwara la ala sakiniha afdalus salatu wassalam ngir Sa'id ibn Abi Maryama dafa comme niñ ko gisee jànge na ci waa madinatul munawwara ku mel ni imaamu Malik rahimahullahu taala euh, moom mi ngi génn adduna euh, moom ak Sulaymaan ibn Bilaal ñoo bokk at biñ génn adduna ci cent soixante-dixième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fo boobu mi ngi amoon soixante ans Euh, moom waaye moom ci génération wu ñoom ibnu Ulayya la bokk maanaam ñoom Ismaïl ibnu Ulayya ñoom Anas ibnu Iyas ak ñeneen maanaam waaye moom dafa leen a gën a teel a génn àdduna moom dafa leen a gën a teel a génn àdduna mu ne qaala axbarani Zayd mu ne te Zayd boobu mu ne huwa ibnu Aslam rahimahullahu taala al-Qurashi al-Adawi rahimahullah euh, gisoon nañ ko mooy Abu Usama dañ ko Abu Usama al-Qurashi al-Adawi dañ ko Abu Abdullah al-Adawi euh, ngir ne Seydina ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu moom moo goreeloon seen baay Aslam moo tax naan ko Zayd ibn euh, Aslam rahimahullahu taala moom mi ngi génn àdduna 136e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa moom mooy comme niñ ko gisoon baayu Abdurrahman ibn Zayd bi nga xamante ne euh, ay taawilaam yi ci alquran moom la imam at-Tabari di solo lu bari rahimahullah te boo demee ci téere tafsir dañ naan ah wa qaala ibn Zayd nangam maanaam mooy Abdurrahman ibn Zayd bii la te baayam aslam maanaam ñoom ay kër kër lañ koo xam ne ñoom ñëpp ay boroomi xam-xam lañ maanaam boroomi xam-xam yu màgg lañ euh, radiyallahu ta'ala <coughs> anhum euh, mu ne an moom nee na jëlee na ci Iyaad ibn Abdullah te moom mooy Iyaad ibn Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh ibn al-Harith ibn Habib al-Qurashi al-Amiri rahimahullah moom waa Makka la ah, wax nañ tamit ne waa Madina Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam moom mi ngi génn àdduna tamit ci eh, centième année bi maanaam bi ci jeexitalu quatre-vingt-dix-neuvième année début centième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom ci taabi'i la bokk rahimahullahu ta'ala ñoom ñii seen xadiis ñi ngi ci kutubu sitta li ko dalee ci Muhammad ibn Ja'far maanaam ba ci Sa'id ibn Abi Maryam maanaam ñoom ñëpp seen xadiis ñi ngi ci kutubu sitta mu ne an Abi Sa'id al-Khudri muy saxaaba bu mag bi radiyallahu ta'ala anhu di Sa'd ibn Malik ibn Sinan ibn Ubayd ibn Salabata ibn Ubayd ibn abjar Xudrata ibn Awf ibn al-Haaris ibn al-Xazraj hmm. moo tax moom moo tax ci waa Xazraj la bokk mooy al-Ansaari al-Xazraji radiyallahu ta'ala anhu Abu Sa'id moom mooy li gën lim gën a siiwee maanaam moom gone la ci gone yi jamono Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi génne àdduna fukki at laata ak gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi génn àdduna 74e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam maanaam kon 84 ans la dund fukki at avant gàddaay waaw dégg nga génn àdduna soixante-quatorzième laata gàddaay bi moom radiyallahu ta'ala anhu ci muksiruuna yi la bokk maanaam ci juróom ñaar ñi nga xam ne ñoo ëpp lu ñu solo xadis yonent bi sallallahu alayhi wasallam la bokk euh, am na mille cent soixante-dix xadis loolu moom mooy euh, musnadam imaam al-Bukhari imaam Muslim rahmatullahi ma ñoom bokk nañ quarante-trois ci ay xadisam amma imam al Bukhari mi ngi wéetoo ci seize xadis imam Muslim wéetoo ci cinquante deux xadis ci ay xadisam euh, radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi mu ne annahu qaala nee na xaraja génn na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fii adhan maanaam ci ak euh, ci ak yoor yo ci ak euh, tëbaski adhan ci ak tëbaski mm-hmm. aw fitrin wala korite mm-hmm. maanaam Euh, ki nga xamante ne moom moo def sikki sàkk bi kooku raawi bi la amma al-Kirmaani rahimahullah dafa wax ne Sayyidina Abu Sa'id moo def radiyallahu ta'ala moo sikki sàkk waaye loolu amul lu ko firndeel ci wax jooju mhm. euh, ala kulli xaalin maanaam euh, benn bés la ci bisu eet yi maanaam muy bisu eet it korite wala boog mu nekk tabaski loolu moom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam génnoon ilal musalla ca julliwaay ba mhm. maanaam julliwaay ba na bokk ci ji ngir ne ñoom yeneen ti bi sallallahu alayhi wasallam da daan dañ daan génn jaat dañ daan ba daanaka ci buntu dëkk bi lañ daan dem nga xam ne bu amee pàq foofu lañ daan dem julli jee loolu moom mooy li nga xamante ne moom la moom moom moom moom la yent bi daan doxale sallallahu alayhi wasallam maam tëbaskee daan daanañu ko julli ci jàkk ji dañ daan dem foo xamante ne pàkk bu ngand lay doon bu ko defee ñu mën ko faa jullee loolu ba léegi nii am na ci dëkk yi nga xamante ne mooy dëkk yu ndaw yi dañ koy def amma yi nga xamante ne mooy dëkk yu mag yi nii léegi dafay gën di néew nit ñi dañ koy gën di bañ di def waaye loolu ala kulli xaal moo gën a nekk sunna maanaam ngir waaye donte gi ko jullee jumaa ji tamit ayut waaye daal di dem ci yeneen dëkk yooyu noonu la bërëb yoo xam te ne dañ koy ber ngir mun fay jullee maanaam nga xam ne day yaat nekk pàkk bu boobaa lool tamit moom mooy li nga xam ne moom moo gën loolu insha allahu taala ak atte yi ci aju daañ ko gis insha allah buñ ca yegsee mu ne fa marra mu romb ala nisaa ci jigéen ñi maanaam xadis bi am na xadis bu ko nuru bu sayyidna abdullah ibn abbas bi radiyallahu taala anhuma boo xam ne romboon nañ ko Ah, nga xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama dafa julli ba noppi dooga ñëw ànd ak Seydina Bilal radiyallahu ta'ala anhu maanaam ci ngay xamee ni kon maanaam fii li mu wax ne nekkul ne dafa romb jigéen ñi waaye dafa demoon julli ji biñ jullee ba noppi ci la dellu ci waat romb jigéen ñi dañ maanaam beral leen waxtaan ngir ne fa mu nekkoon ñoom doonuñu ko woon dégg mm-hmm. maanaam fa mu nekkoon di def xutba comme niñ ko xamee maanaam bu bërëb bi yaatoon nit ñi bëri Euh, fii fii imam bi di ne buy wax jigéen ñi comme ca gannaaw la ñu nekk ñoom du ñu dégg mm-hmm. waaye nag moo tax yenente bi sallallahu alayhi wasallam bàyyiwu leen noonu waaye ba mu leen rombee maanaam mooy dafa ñëw ci ñoom rombu leen nee na fa qaala mu ne ya ma'shar mu sallallahu alayhi wasallam ya ma'shar an-nisa e yéen mboolooy jigéen ñi mm-hmm. maanaam ma'shar waat la boo xam ne dañ koy wax ngir tudd mbooloo mm-hmm. comme ni ñu tudde ar-raxt wala yu mel noonu tasaddaqna dee leen saraxe waaw loolu la leen digal am na ci beneen euh, riwaaya moom mooy euh, wastaghfirnallah maanaam dee leen sàkku njéggalu yàlla maanaam nga xam ne kon ñaari mbir a mooy di jéggalu yàlla ak di saraxe <coughs> mu ne <coughs> lu tax mu ne fa inni ndax naka man uriitu kunna wan nañ ma wan nañ ma leen ne yéen ak sara yéen a gën a bëri ahli naar ci ñooñu waa sawara yi mm-hmm. maanaam wan nañ ma leen te bi ma leen gisee sawara moom damaa gis ne yéen a fa gënoon a bëri moo tax Euh, doo kon dool dee leen saraxe kon loolu dañ ciy xamee ne di saraxe ak di jéggalu di def ay astaghfirullah yu bari loolu day waral maanaam euh, day day far bàkkaar te it day dindi day tax ba nit ki waroon a dem sawar daa di mu mu mu mu daa di mucc comme li yeneen ci bi doon wax sallallahu alayhi wasallam ittaqullaha walaw bi shiqqi mm-hmm. maanaam ragal leen yàlla donte maanaam euh, xaruk tàndarma ngeen di saraxe ngir ne xaruk tàndarma googu mën na leen fenkal lu rëy rëy rëy ci bàkkaar nu ngi noonu mën na leen a fenkal lu rëy rëy ci mbugalu borom bi subhaanahu wa taala mm. maanaam kon loolu day wane saraxe important bi nga xam ne moom la am ak njariñ gu mag gi nga xamante ne moom moo ci nekk mm. ba nga xamante ne képp kuy sóobu ci yoonu yàlla sax maanaam dafa war a bokk ci tey habitude mooy di xool di bàyyi xel di génne sarax loolu moo tax masalan Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu doon digal taalibe mi ñuy saraxe maanaam ne bis bu nekk au moins nañ saraxe benn mbir donte lu tuuti la mais bis bu jot bu bis bi romb te saraxewuñ dara loolu dafa bokk ci recommandation yi nga xamante ne moom la doon joxe mm-hmm. maanaam même bu dee euh, un ngay am sax di ko saraxe wala leneen wala mais deel saraxe bis bi moom bu mu romb te saraxe woo dara moom mm-hmm. maanaam loolu dafa war a bokk ci say habitude mm-hmm. loolu ci yoon suubu ci yoon yàlla def cee bokk te bàkkaar ñaari xeetu effet lay am maanaam ñaari xeetu musiba mooy mooy am ci bàkkaar musiba bu njëkk bi mooy musiba buy dal nit ki àdduna beneen musiba bi mooy musiba bi dal àllaaxira musiba bi nga xamante ne moom moo koy dal adduna nag saraxe da koy fànq mhm. moo koy dindi musiba bi dal àllaaxira boobu jéggalu yàlla moo koy dindi istixfaar mhm. moo tax yenente bi sallallahu alayhi wasallam boole ñaar yooyu ne jigéen ñi dee leen yéen dee leen def ñaar yi ngir ne dee leen ko bëril lool tamit bokk na ci li nga xamante ne moom lañ ci xame mooy bokk na ci jaamu yàlla yi gën a màgg muy ci góor muy ci jigéen waaye rawatina ci jigéen mooy ñu bëri astaghfirullah yu ñuy wax ba pare bëri tamit lu ñuy li ñuy saraxe loolu tamit dafa bokk ci li nga xamante ne euh, moom mooy seen maanaam li war a doxal mu ne fa fa ba mu ko waxee loolu mu ne mu ne mu ne nag faqul na ñu ne ko wa bi ma loolu bokk na tamit ci liñ ci xame moom mooy ne jigéen ñi ñoo gën a bari sawara maanaam kon ñoom war nañoo def attention bu baax a baax te loolu du du du du du lu du lu parce que li yàllay tere li ci ëpp ñoom ñoo ci gën a bari maanaam ñoo gën a bari ci li yàllay tere rien que ci seen apparence ak rien que ci seen façon doxalin ak rien que euh, boo xoolee ñoom la tamit euh, nga gis ne ñoom ñoo gën a bari lu ñuy nekk ay al maanaam di topp ci nekk ci mimétisme boobu ah di di ak ak ak di topp nit ñi rek sans bàyyi xel ndax lii baax nag baaxut maanaam parce que tout simplement ñépp a ngi def lii te man jombo voilà tendance bi parce que jomb naa bañ a def nangam hmm. maanaam jomb naa ko ngir ne mbooloom àdduna nga koy def hmm. maanaam loolu ñoom ñoo ko gën a bëri te loolu bokk na ci lii gën a alagaate ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne euh, euh, maanaam mën na noo bàyyi jaamu yàlla gu mag parce que tout am na ku ku leen di gis wala yu mel noonu ni ngi noonu mën nañoo dugg ci bàkkaar yu réeréer parce que am na. Euh, ku leen di gis ak wala am na koo xam pression sociale bi ci ñoom lay gën a tegu hmm. ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne yooyu yëpp day firndeel ne ñoom maanaam day day day waral li war a gën a tax ñoom ñu war a gën a mën a bëri sawara bokk na ci lii tamit li nga xamante ne moom mooy war a tax tamit ñu war a gën a bëri sawara mooy la fait que euh, ñoom euh, yeneen bi sallallahu alayhi wasallam day wax mbir yu bëri yoo xamante ne ñoom ñoo ñoom la gën a concerné lu demee nekke fi muy wax naan euh, ji maanaam ñi ñi nga xam ne dañuy solu waaye dañuy rafle ñoom la gën a concerné ñi nga xam ne dañuy teg seen bopp yi ay mbir yoo xamante ne day mel ni euh, gëléem cëggalu gëléem loolu ñoom la gën a concerné ak yeneen ak yeneen boo xoolee xeesal masalan góor ñi koy def bëriwuñ mais jigéen ñi ñoom ñoo gën a bëri lu ñuy lu ñu dugg ci par exemple ay masal ay affaire xeesal ak yeneen ak yeneen ak yeneen nit ku buy caaxaan di dugal maanaam yu bon ñoom lay faral di gën di di di gën di influencer te ñoom lay ñooy gën a wuyu te ñoom lay gën a jël def leen euh, def leen pigeon maanaam def leen maanaam pigeon pour mën a am li mu bëgg maanaam def leen euh, maanaam euh, ñoom lay gën a mën a naka lañ koy waxe euh, piège piège bi maanaam ci ñoom lay gën a jaar mm-hmm. ñoom lay gën di mën di jëfandikoo mm-hmm. ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne jigéen ñi ñoom ñoo gën a bari lu ñu mën a def loolu mm-hmm. ñoom ñooy gën di dugg ci masalan yenn xeetu riba yi wala yu bon yi masalan comme ay yenn xeetu euh, ndawtal yi tontine yi ndayale yi et cetera ak yeneen ak yeneen bokk na nag ci li nga xamante ne moom mooy li gën di bëri mooy ñoom biñ ko laajee li leen yeneen ci bi tontu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndax fa qul na dañ ko wax ne ko wa bi ma ana ci lan ya rasulallah yow ndawal yàlla le sallallahu alayhi wa sallam qaala dafa wax ne ndax yéen jigéen ñi biñ ne ko comme wax mi lan moo war a tax ñu gën a bëri loolu qaala mu ne tuksir na da ngeen di bëri allah an rëbb maanaam loolu bokk na tamit ci li gën a tax ñoom ñu war a gën a mën a gaaw a gën a bëri sawara mooy rëbb maanaam dañuy wax bëri lool lu ñuy mën a gaaw wax euh, ñaññ nit ki wax ci moom lu ñaaw dal ci kawam nekku ko sa bokk wala amoo njariñ dangaa bon dafa def lii maanaam saaga ko wala xas ko euh, lu ci ëpp ñaare léeg-léeg sax dañuy gis ba ci góor yi am na nu muy mën a ñaawee làmmiñ dañ koy naan yow ko mu jigéen maanaam wala yu mel noonu ngir ne ñoom ñoo gën a mën a bari ci yu mel noonu di ko di ko def yooyu nag euh, moom mu ne loolu bokk na ci li tax ñu gën a war a mën a gën a bari te loolu daanaka ku dëkk jigéen ñi di ko dégg maanaam bari giñ bari di nit ñi mën a ŋaññee di wax lu ñaaw bu ñu xasee nit kooku mu dootul jara ci dara ci kaw suuf ak yeneen ak yeneen ba pare di ko kukkali boole kook euh, wax ju sew ak di euh, mën di xastaate benn xeetu xastaate goo xam ne képp ku ko dégg maanaam ak ànd ak benn xeetu ñaawal maanaam maanaam anam goo xamante ne dalay leer na ci nangul dara lu dul toroxal waa ji rek wala toroxal euh, moroomam parfois moroomu jigéenam yi ñoom noonu la ñuy doxale ñoom loolu nag moom la wax ne euh, wa takfurna maanaam wa tuksirna tuksirna laana beneen bi ci def mooy wa takfurna ta da ngeen di wedd al asira dëkkaale gu rafet maanaam mooy loolu mooy beneen cause la mooy bëri loo xam ne ne dëkkaale gu rafet la yii yëpp nag ay jikko la yoo xamante ne muy góor muy jigéen képp ku ko mën a melowoo loolu mën na laa gaaw ci yóbbu la sawara maanaam du ne dañoo mel noonu parce que ay jigéen lañ déedéet waaye dafa fekk ne dafa gën a bëri ci ñoom et que influence yi dafa gën a bëri ci ñoom ba ci euh, ñi maanaam ba ci télé yi marque yi ak yeneen ak yeneen bu ñuy xëcc ñoom la ñuy gën di xëcc ñoom la ñuy traîner ñoom la ñuy xëcc ci liñ bëgg ñoom te buñ leen xëccee ci liñ bëgg ñoom danañ xam ne daañ mën a yóbbaale góor ñu bëri ba ci dansin yi bu ñuy wut euh, bërëbu texe di kay yépp façon yépp nag lu ci ëpp jigéen ñi la ñuy gën a yombalal mbir mi su ko defee xam nañ ni ñoom suñ leen xëccee danañ mën a yóbbaale lu bari ndax bàkkaar bi nga xamante ne euh, dafa am lu ñu tuddee euh, taat maanaam mutaaddi la maanaam mooy day jalgati moo gën a garaaw bàkkaar bi nga xamante ne ci yow rek la yam maanaam loolu mooy lan moom mooy masalan bu fekkente ne man su ma demee euh, baali ji man kese may dem du ma yóbbaale kenn loolu bi ko gën a garaaw mooy su ma demee fekk ne dama dem baale yi may yóbbaale keneen wala boog ma def loo xamante ne faw keneen ki bokkaale ci bàkkaar bi loolu moo gën a garaaw te ñaare xam ngeen ni jigéen ñi buñ bëree buñ demee dañuy yóbbaale góor ñi xam ngeen ni bu doon bu doon bu doon ne euh, bu gaa yi demee ci dancing bi amul benn jigéen bu fa nekk mais génn góor du fa dem mais le fait ñu xam ne jigéen ñaa nga fa moo tax ñuy dem loolu moo lay wan ne ñoom ñooy gën a garaawle bàkkaar ci buntu boobu mm. parce que ñoom ñooy drainer ñeneen ñi donc euh, ak ñeneen yu mel noonu moo tax euh, yi du ne parce que ay jigéen lañ déedéet du loolu mais c'est parce que lii moom mooy conséquence li ñuy def mm-hmm. voilà mm-hmm. conséquence la moo tax mbir mi di demee nii moom nag euh, moo tax yonent bi sallallahu bi mu ne leen kon kon maanaam bu ñu gisee ne bu nee la da ngeen a bëri rëbbaate mooy tekki tamit góor gu mel noonu tamit même chose moo koy dal da ngeen a bëri loo leen di euh, ñaaw maanaam euh, weddi ak dëkkaale gu rafet loolu tamit góor gu mel noonu itam looloo koy dal góor goo xamante ne dafa maanaam loo ko defal mu weddi maanaam du day jàpp ne mosoo ko defal lu baax wala boog te loolu ñu ngi koy gën a amee ci. àndandoo yi maanaam ak waa yoo kii ànd naag moom ay at mais ma amal benn njariñ mm-hmm. te loolu du dëgg wala boog euh, nga nguur gi def fi dara mus musu fee def dara lim def yëpp a bon te xam nga ni du dëgg parce que am na lu bon bon lu baax mm-hmm. ak yeneen ak yeneen ak yeneen maanaam yooyu weddi yooyu maanaam weddi dëkkaale gu rafet doxalin gu rafet loolu du jikko ju loolu jikko du jikko ju baax mm-hmm. te yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bokk ci bokk na ci yi mu lim ngir wax ne loolu moo tax gaa yi dem sax ñoom ñu gën a bari sawar loolu tamit képp kuy kuy kuy góor aussi war nga def attention ci loolu muy góor muy jigéen waaye jigéen ñi dañuy gën a def atta war a gën a def attention ci loolu ngir ne jikko yooyu ñoom la gën a yomb moo tax mu tekki ci beneen riwaaya bi ne da di dëkkaale góor mu sax ci di la defal lu baax waaye soo gisee ci moom benn mbir boo xamante ne neexu la nga ne ko musuma musuma gis ci yow benn yiw bu mu fi nekkee ba léegi ci coono laa dëkk musuma defal lu baax musuma def lii nangam nangam mus voilà man bu dul woon ak yow ba tey weesu naa fii loolu moom mooy li nga xam voilà yow yaa tax ma tardé loolu loolu jikko yooyu même góor gu ko yor problème problème la mais jigéen ñi ci la gën a yoo loolu yaakaar naa ñaar nit ñu xellu te xam nu àdduna bi di doxee nu nit ñi di doxee du weddi loolu dégg mu ne kon nag. mu yenent bi sallallahu alayhi wasallam teg ci ne maara aytu gisu ba lii tamit bokk na ci liñ ci xamee mooy di istighfar ak nit ki noonu saraxe day dindi ci nit ki jikko yu bon loolu tamit bokk na ci li koy li koy wane mu ne maara aytu mosuma gis min naaqisaati ci ñoo xamante ne euh, dañoo wàññeeku àqalin am xel wa diinin ak diine azhaba buy mën a yóbbu li lubbi ñeel xel xel naan baatu lubb maanaam mooy xel mooy saal lubb mooy saal euh, saal euh, euh, noyau voilà lubb maanaam mooy xel boo xamante ne mooy mooy mooy mooy intellect mooy le plus mooy intellect moo tax ulul albaab mooy boroom xel yu ñaw yi ñu sell yi hmm. voilà ndax saalu mbir Euh, mooy gën a muy muy li gën a sell ci mbir mi maanaam nit ki nag da ngay gis boroom xel mu sell te te loolu lay wax ni maanaam nit maanaam musuma gis ñoo xamante ne seen diine dafa seen xel dafa wàññeeku seen diine wàññeeku dinañ ñëw ci baat yooyu waaye ñu mën a yóbbu xel mu sell bu ar rajuli bu waaye doo xam ne góor la mu tuddee ne rajul waaye alxaasim boo xamante ne ku dëgër la am am la min ihda kunna ci kenn ci yéen ñi maanaam ànd ak ne melale ne la xel bi dafa gàtt te loolu ñoom sax dañ koy wax jigéen ñi ñoom dañ koy faral di wax ni ni ni ni seen euh, ween yi sëgge la seen xel yi sëgge loolu dañ koy faral di wax euh, mais dinañ ñëw ci ne loolu euh, du loolu la yent bi doon wax mm-hmm. sallallahu alayhi wasallam yent bi waxut loolu mm-hmm. waaye daañ ci ñëw beneen bi ci des mooy seen diine matut mm-hmm. ànd ak ñaar yi ngeen am ko comme caractère mais foo leen fekkee góor goo xamante ne ku dëgër la am ful la xam maanaam ni mu doxale mais ngeen mën a gaaw mën a yóbbu xel mi ah ba pare doo leen yóbbu xel mi kese mais maanaam nuwaa yóowu maanaam li gën a la ci xel mi ngeen di yóbbu loolu day wane lii wax ji euh, dinañ ñëw maanaam day wane doole ji yàlla may jigéen ñi ci kaw góor ñi ci ñu mën a Euh, mën leen a influencer loolu moom moo tax ngay gis gars yi xam nañ ko bu ñu def publicité yi yenn yu bari jigéen ñi lañuy teg bu ñu def kii te li ci yéeme lii wane xel mi manqué na quand même mooy wane ne mooy ne le fait que ñuy ñu maanaam du ñu du du leen du leen du leen metti maanaam tey bu ñu leen simmi sol leen lu lu gàtt ak yeneen ak yeneen ni leen ñëw leen fii ngeen sol lu gàtt ngeen def lii bariwul ñu ngi ciy gêner te dañuy jàpp ne loolu day wane ne ñoom léegi am nañ liberté ak yu mel noonu maanaam naxe nañ leen baatu liberté ci anam goo xamante ne da gis dañuy sol lu leen neex mel lu leen maanaam sol lu bon wala lu doy waar mais jàpp nañ ni liberté lay lu tudd wala ñu ñem léegi mën a joxe seen bopp n'importe kii ci góor ñi tuddee ko liberté mm-hmm. parce que léegi maa moom sama yaram et cetera te loolu jigéen du normalement bu normal du def loolu mais le fait que ñu mën leen a manipuler noonu mooy wane ni quand xel mi dese naa dëgër mais ñoom itam noonu lañ mën a wëlbatee fukki nit en même temps wala téeméeri nit il ñu romb rek nañ romb rek sol seen kii defar nuñ kiiwee et cetera nga gis fukki nit ñoo xamante ne ñu ngi woon séer ak seeni kurus léegi nga gis ñu commencé wàññi sànni seen kurus yi ak yu mel noonu maanaam ak yooyu loolu loolu day wane pouvoir bi ñu am ci kaw góor ñi mais euh, léegi ñu dellu ci wat ci xel loolu moom moo tax euh, mu dara def attention tamit par rapport ak euh, jigéen ñi maanaam ñu war a xam nan la ñu war a doxale ba war a bañ a nekk ay fut ay fitna mm-hmm. léegi mu def xel mii yenent bi sallallahu alayhi wasallam doon wax xam nga xel baatu aql mooy luy takk mhm. maanaam luy takk mooy aql mhm. euh, yenent bi sallallahu fii mbirum takk lay wax mhm. mais du mbirum xel wala intelligence wala du loolu lay wax mais mbirum takk rek la wax te mbirum takk googu dafa aju ci àtte yi yàlla bi ci boppam te loolu dana ci ñëw léegi ngir leeral ne loolu lu muy tekki amma baatu diine Euh, ak diinu fii li muy tekki du diine bii tekki religion mm-hmm. mais li muy tekki ñaar la benn ci ñaar yi la bu njëkk bi moom mooy jëf comme li nga xamante ne noonu la ko alquran waxe wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu diin mm-hmm. maanaam foofu la ñu sellalal ko ak diina mooy jëf yi mm-hmm. voilà wala umirtu an a'budallaha mukhlisan mukhlisan diini digal nañ ma man ma jaamu yàlla ma sellalal ko sama jëf yi mm-hmm. diini sama jëf yi kon nga gis ne baatu diin fii jëf lay teg maanaam te loolu remarque lu ñu mën a remarquer la mm-hmm. que ni globalité bi mooy ne jigéen ñi ci seen xeetu jaamu yàlla ñoo gën a néewle ko mm-hmm. góor ñi maanaam bari looy dégg góor gi kat moom day la guddi day def lii day sikkar mais jigéen ju koy def moo gën a néew quand ko góor ñi koy def loolu donc benn constat la boo xamante ne xaqiqa la euh, beneen bi ci des moom mooy beneen diine bi ci des mooy li yenente bi sallallahu alayhi ne kamula min ar-rijaali kasiir wala kamula min an-nisaa'i illa arba jigéen góor ñu bari mat nañu maanaam mooy yegg nañ ci niveau yi gën a kawe ci maqaama wilaaya waaye jigéen ñi nag ñeent ñoo ci mat maanaam ñoo ci dem ba ba nga xam ne dañoo am kamal ak mat mu tudd leen euh, euh, mu tudd sayyidat Maryama bint Imran euh, Asiya bint Muzahim bi imraatu Firawna di soxna Firawna sayyidat Khadija bint Khuwaylid ak Fatimata bint Muhammad ba pare mu tekki ne wa fadla Aisha ala sa'iri nisaa ka fadli sanidi ala sa'iri ta'am na Aïcha nag gënee yeneen jigéen ñi mooy ni sarit gënee yeneen ñam yi maanaam nga gis ne kon euh, ñi ci jigéen ñi bëriwul contrairement ak ñi mat ci góor ñi bokk na ci li koy wane moom mooy ne yeneen ci yaayam sa saam ay góor lañ mais loolu li ko indi nag xaqiqatan mooy buntu bii ñu ne mooy kitaab biiru kitaabul xay bi mm-hmm. kitaabul xay bi moo ko moo ko indi ngir ne jigéen ni ko yàlla bindee le fait que muy gis mbërëg loolu moo indi la fait que jëfam yi mënta mat maanaam mënta mat ngir julli mënta julli julli bo julli yëpp tout le temps beneen bi ci def mooy mënul nekk ci xaal boo xamante ne maanaam ni ko yàlla bind formam maanaam ni ko yàlla bind moo tax mënta nekk tout le temps xolam aju ci xadara bi ci anam boo xamante ne day man man mel comme ni nga xamante ne noonu la ko ab borom xilaafatul uzma wala xutbaaniyatul uzma di mën a amee maanaam mooy tout le temps sa xol aju ci xadara yàlla bi et en temps ngay mën di jàkkaarloog mboolem li xew ci àdduna bi ci di ko mën di di surveiller ak xàq lenn lu ci nekk xàq bi ci war nga def ko loolu même ci góor ñi ñi ko mën a matal bariwul te loolu li lii koy indi nag mooy day am moment yoo xamante ne duñ mën a julli loolu loolu la loolu la leen di wax te doo leen mën a woor ñu mën a woor tamit loolu moom moo tax jigéenu yeneen amul mais euh, te que kenn moom moo ci am maqaama xutbaaniyatul uzma boobu comme ni ko Cheikh Tidiane waxee radiyallahu mooy Sayyidat Fatimata az-Zahra rek moo ci dem ba am ci maqaama xutbaaniyatul uzma te attention waaye xutbu bi Seydina bakar la woon radiyallahu anhu mais maqaamatul xutbaaniya xam nga loolu lu mat a la di différence boobu am maqaama xutbaaniyatul uzma bokkut ak nekk xutbu bi ndax lii maqaama la boo xamante ne euh, dafa am benn niveau spirituel boo ci yeggee da ngay mën a am loolu maanaam mi ngi mel ni tey ñu ne euh, société bi euh, directeur wala directeur bi mooy wala président de la république bi maanaam mooy politiciens yi ci biir politiciens yi am yenn niveau yi ñooñu la ñuy tànn président de la république ça veut pas dire que ni président de la république moom rek moo fi politicien voilà société bi wala entreprise bi ingénieur yi la ñuy jël kenn ci ñoom def ko directeur PDG mooy mooy PDG bi président directeur général mm-hmm. waaye ingénieurs yi am na ay ingénieurs yeneen yu même yu yor même niveau bi mm-hmm. yor même statut station bi mais sauf que président pour kenn nekk ko il faut que mu nekk kenn mm-hmm. ñoom ñëpp mënuñu nekk PDG. noonu la xutbaan yemen mm-hmm. du ne ñoom ñëpp ñëpp ñëpp ñu nuroo moo tax ci biir d'ailleurs am na ci ay yenn awliya yi mooy mooy afraad yi nga xamante ne mutlaq lañ mm-hmm. ñooñu ñoo ñooñu léeg-léeg maanaam ñuy parfois ñuy ëpp ñuy sut xutbu bi mm-hmm. donc loolu nag te xutbaa maqaama xutbaa neetul uzma boobu a Fatima radiyallahu anha moom mënoon a dem ba am ko ngir moom ni mu mel te dafa bokkoon ci ni mu meloon mooy doonu woon gis mbërëg mm-hmm. radiyallahu anha moom mësta gis mbërëg ni ki noonu mësta am gisin mm-hmm. ngir te sell gi mu sell ak it ne moom dafa bokk ci ay particularité am mooy moom ci ci xaqatul muhammadiya bi ko borom bi subhaanahu di bind daf koo bindee ak maanaam loo xamante ne euh, euh, <coughs> mook àjjana mook ñam ya ne àjjana ñoo bokk cosaan te xaqiqatul muhammadiyya moo tax mu sell googu xeetu sell amul nature comme ñun niñ am maanaam comme yeneen jigéen ñi seen nature yi fii loolu moo indi mu am maqaama mu mën a am maqaamatul qutbaniyatul uzma sellte googu moo ko waral waaye ñépp amuñu loolu ci jigéen ñi loolu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam di junj fii ne yéen mënoo leen am loolu comme que yéen noonu ngeen mel munoo leen nekk ba am niveau boobu mënoo leen nekk ay yenente tamit loolu la tuddee seen wàcc te euh, loolu du am ŋàññ ci jigéen ñi lu tax mooy ne ndax xel loolu tax tamit ñàkk maanaam le fait que wàññi xel mi ci ñoom maanaam ndax wax nañ la tamit am na ay mbir yuy xew yoo xam ne day wane ne quand am am wàññeeku xel mi ngi fi mais wàññeekum xel googu tegtalewul lu négatif mm-hmm. ngir ne nit ki bu fekkente ne xelam da ngir xel yàlla da koo defal doomu aadama mm-hmm. ngir muy mën di gérer affaire adduna bi mm-hmm. xel loolu rek lay jariñoo ak biiru àllaxira adduna ak àllaxira xel jariñu leneen pour ngay mën di gérer sa affaire adduna ak sa affaire àllaxira loolu rek la xel di jariñ euh, mais <coughs> le fait xel moomu yàlla wàññi ko loolu daf leen jox beneen pouvoir ci beneen côté bi mhm. mooy pouvoiru seen spiritualité gën a mën a yéeg côté ruux bi gën a évoluer moo tax nga gis xam nga ruux dafa am euh, lup wala lup faaniya ne ci moom benn xeetu subtilité gu ne ci moom mhm. ak xeetu woyof gu nekk ci moom ak xeetu nooyaay mhm. loolu moom moo tax nga gis ni jigéen ñi tamit ñoo gën a am côté boobu coté sensibilité côté ma ba pare côté spiritualité ñu mën cee am loo xamante ne léeg-léeg góor da koy xaw a jafe maanaam dàqontewul ak liñ doon wax léegi ah mais que côté spiritualité jigéen ñi moo tax nga ciy gis ku ci commencer sikkar yenn sikkar yi di commencer sellal yenn sellal yi day commencer di am benn volet spirituel boo xam ne góor ñu bari duñ ko am euh, da ngay gis muy commencer di am yu muy gis yoo xamante ne góor ñi ñu normal yi duñ ko gis muy commencé di am benn xeetu ragal yàlla goo xam te ne day raar ci góor ñi muy commencé am benn xeetu euh, ci ci wala muy commencé am ay kashfu voilà surtout ay dévoilement yoo xam te ne góor ñu bari mënuñu ko am te loolu kuy ku xam góor jigéen ñi spirituel yi rek wala ngay ñii di fréquenter milieu yu baax yi dina xam li may wax dina xam ne jigéen ñi ci ñoom bari na ci ñoom ñoo xam ne euh, loolu da leen a gën a yomb ñoom buñ commencé sellal di commencé sikkar commencé suubu rek yàlla maanaam ñoom par exemple li ñuy mën di gis di gént lu baax di gént nit ñu baax ni di gént ay yenn environnement yu baax yi ak yu mel noonu loolu góor ñi bëri wuñ ko lu mu leen di dal maanaam loolu jigéen ñi la gën a yomb ko góor ñi lu tax parce que njariñ gii la maanaam li leen borom bi subhanahu wa ta'ala wàññil seen xel ci côté boobu maanaam mooy bu ko defee seen côté spirituel la gën a yëkkati loolu lay tekki loolu mooy benn ñaareel ci def euh, mooy ne kon seen jëf yi loolu borom bi moo leen ko wàññil naturellement comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee ci euh, lii tegu ci euh, hadith bi mu ne <coughs> xul nañu ne ko wamaa ana lan mooy nuqsaanu wàññeeku parce que ñoo comprendre nañ lool saxaaba yu jigéen ñi radiyallahu anhum mais loolu moo tax ñu laajte wamaa nuqsaanu ana lan mooy wàññeeku diini na suñu diine wa aqli naa ak suñu xel ya rasulullah yoon dawal yàlla le sallallahu alayhi wa qaala yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne xanaa nekkul ne shahaadatu seedeg almar'ati jigéen benn jigéen mis la day toog kemug la kemug day nekk kemug nis xaaju shahaadati seedeg ar-rajuli góor genn góor maanaam mooy bu ñuy seede bu ñu yëgsee ci buntu information góor ñi ak jigéen ñi ñoo tolloo maanaam baabul xabar loolu gisoon nañ ko mm-hmm. buntu xabaare góor ak jigéen ñoo tolloo information mais bu ñu yegsee ci buntu seede su yegsee ci buntu seede jigéen ñi ñaari jigéen ah moom mooy taxaw taxawaayu benn góor comme ni ko Alxuraan waxee ko voilà voilà comme ne fa in lam tajudaa rajul rajulaani fa rajulun wa imra'ataani boo leen amul ñaari góor ndax seede ci ñaari góor lay taxawe ba mu def ci côté njaaloo côté njaaloo moom ñeent la mais boo leen amul ñaari góor nangeen am benn góor ak ñaari jigéen mu ne anta dilla ihdahuma fa tazakkara ihdahuma al-ukhra su ko defee kenn ki su fàttee su sànkoo keneen ki fàttali ko dégg baax bi mu jëfandikoo anta dilla mu sànko ihdahuma kenn ci ñoom maanaam du rek fàtte ngir ne tegtalewul ne ku góor ku jigéen ki day mën a gaaw a fàtte waaye jigéen ñi seen côté sensibilité boobu dafa développé wu contrairement ak góor ñi maanaam jigéen moo gën a sensible ko góor loolu moom moo tax alxuraan jëfandikoo baatu antadilla mu sànko maanaam mooy mu bañ a jaar ci dëgg gi maanaam parce que jigéen ji ñaare bu xamee ni kii bu ma waxee lii dañ ko dañ koy teg ay ay sanction souvent day am tentation bañ koo wax mu ne bu ko defee keneen ki moom mën koo mottali bu ko defee ñoom bu ñu nekkee ñaar du ñu ànd ak beneen góor ñoom du ñu du ñu du du ñu maanaam eh, dinañ dinañu rus wala dinañu commencer maanaam problème sensibilité bi day commencer wàññeeku bu boobaa ah, li nga xam ne mooy raison bi raison bi daal di jëlaat le dessus loolu mooy wane ni côté raison bi dafa gën a wàññeeku moom loolu la tuddee natt natt maanaam ne àq la xel mi mooy raison bi dafa wàññeeku. voilà côté moo tax côté sensibilité bi moo gën développé ci ñoom moo tax côté raison bi wàññeeku mooy naaq naq naaq saatu àqlin mooy àqal mooy raison boobu xel mi mais xel mi du tekkiwul xelum takk tekkiwul ne maanaam du mokkal comme ni góor di mokkale tekkiwul loolu mais côté bii lay lay tekki mooy exemple yi ñu fi joxe tamit côté yooyu la te loolu tamit dafa évident moo tax góor yu sadik ñoo gën a bari jigéen bu sadik góor goo xamante ne amul sensation c'est-à-dire que euh, looy wax léegi loo kii léegi moom moom moom moom amul lu muy seet ci mbir mi mm-hmm. lii moo jaadu te lool la ñuy wax loolu la ñuy def kenn du fi wax leneen kenn du fi def leneen loolu góor gu mel noonu moo gën a bëri ci jigéen gu mel noonu mm-hmm. parce que jigéen ñi dañuy bëri ay sensibilité gaaw a yërëmaate buñ koy ñu newee ndeysaan ay ah, eh, waaye lii noo man daal vraiment ah mm-hmm. léegi nag loolu tax mu ne moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam exemple boobu la leen jox bu ko defee ñu mën a gindeeku mm-hmm. mu ne loolu kon benn firndeel benn la mm-hmm. kon bu dee affaire xabaare information benn góor mooy tolloog benn jigéen waaye buntu seede ñaari parce que seede ba mu des am na seede foo xamante ne jigéen ñi lañuy ñuy seede loo comme mbërëk gisoon nañ ko bu ñuy xale xale boo xamante ne dafa am juróom-ñaari at commencé gis ay mbërëgam ba keroog muy am 13 ans gis nañ ko ci fu fuqaha maliki rahmatullah maanaam jigéen ñi ñoom ñooy seede wala docteur yi ñooy seede ndax lii mbërëg la waaw wala déet parce que ñoom ñoo ko xam li aju ci wàllu doom ak yeneen yu bari ci wàllu googu tamit jigéen ñi ñooy seede pas góor ñi donc du ci lépp tamit dañu ne jigéen mooy seede bi góor moom mooy benn góor mooy mooy mooy représenter ñaari jigéen déedéet du lépp euh, mu ne waaye nag kul nañu ñu ne ko balaa ahankay maanaam kon ñoom reconnaître nañ li mooy li ñu wax léegi ndax seen côté sensibilité bi ni mu gënee développer ci côté boobu ñu ne ko ahankay lii la de mm-hmm. xaala yeneen di saa sam ci ne maam lii dañuy xàmmee tamit dañ ci xame ni yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mënee am man argumenté ak ni mënee leeral di jegeñal lu sori ndax xam nga maanaawu xel mi dafa gën a kii ak diine ji même ci saxaaba yu jigéen ñi radiyallahu anhum affaire bi dafa compliqué mm-hmm. pour ñu comprendre lu wax ji lu muy tekki même mm-hmm. ci saxaaba yu jigéen ñi radiyallahu anhum ànd ak ne ni ñu màggee ànd ak mi seen xel rëyee ànd ak ni ñu seen ni ñu ni mu kawee ànd ak loolu yëpp de xaqiiqatan Euh, te loolu yaakaar naa maanaam xadis bi xadis la boo xam ne bokk na ci xadis yi gën a compliqué mhm. maanaam ngir ne <laughs> wax ji neexut digg dégg mais malgré loolu moo tax mais nga gis yenn ci saa sam ni muy wàccee niveau bi ci anam goo xamante ne dinañ ko comprendre moo tax mu jox leen exemple seede bi bu ko defee ñu xam ne ah lii de problème mu raison la ak sensibilité ñu ne ah, raison bi lii la ak sensibilité ah d'accord kon loolu la yenn ci bi di wax mhm. sallallahu alayhi wasallam ñaareel bi qaala mu ne fa zalika loolu min nuqsaan dafa bokk ci wàññeeku aqlihaa xelam maanaam mooy raison mu ne alaysa xanaa du iza haadat suy gis mbërëg lam tu salli du julli walam ta sumte du woor xanaa buy gis mbërëg doo leen seet gis ne jigéen ji du julli du woor te ñaari jaamu yàlla yooyu ñooy jaamu yàlla yi gën a mag ñoom ak maanaam ce qui veut dire benn moment la boo xamante ne pourtant loolu noonu moo tax ñu ne ko xaalu xul na ñu ne ko an balaa ahankay xaala mu ne fa zalika loolu min ko saani dafa bokk ci wàññiku diini ha diineem maanaam mooy ay jëfam mbir ni jëf ji xam nga loolu moo lay wan ne diine fii jëf lay tekki maanaam du du diine bi tekki le fait nit ki nekk ku ku diine ñor ñu naan diw daa am diine du boobu bii jëf ji rek lay tekki lii war ni jëf ji lay tekk mooy mooy ci jëf rek la ko aj maanaam say julli day wàññeeku say koor day wàññeeku donc du religiosité bi mais pratique religieuse yi nga xam ne moom lañ lay teg la te loolu jigéen ñi am nañ ci beneen ngëneel bu leen ci yàlla beral bokk di ci ngëneel yi mu leen beral mooy du ñu mën dëgg la duñ mën duñ duñu julli waaye tere gi leen tere julli loolu mooy jëmmi seen jaamu yàlla contrairement ak góor gi nga xam ne moom julli gi daf koy war moom war julli gi muy julli mooy jaamu yàlla ñaareel bi ci def moom mooy euh, considérer gi ñu koy considérer comme koo xamante ne maanaam mbir mi nekk natt ci moom ndax jigéen ñi bu ñuy gisee seen mbër yi comme niñ ko xamee dañuy euh, faral di am ay comme seen hormones yi day day ni muy ni muy ni muy doxe mm-hmm. euh, day tax ñuy am yenn humeur yi ñuy mel ni maanaam loolu natt googu yàlla di leen teg loolu ñu xam ne lii yàllaa ñu ko teg ñu nangoo ko noonu loolu dañ ci am beneen pay goo xamante ne bokkut ak pay maanaam pay la goo xamante ne góor ñi duñu ko am muy beneen beneen bi ci def moom mooy ne yàlla comme moo leen ko xañ dañuy am tiyaabay ku julli comme li yenent bi wax sallallahu alayhi wa sallam iza safar ra iza marida rajul aw safar kataba allahu lahu ma kaana yaf'aluhu wa huwa sahih muqim mm-hmm. bu nit ki tukkee wala mu feebar feebaree wala mu tukki la mu daan def jamono jo ko loola gaaralul bu toogee te de bu bu fi nekkee léegi maanaam yàlla da koy bindal yool boobu ngir ne mënatu ko fekk mu ngi léegi mi ngi fi maanaam ba mu daan maanaam ba mu daan wér nekk ci dëkk bi la mu daan def yàlla da koy continuer di ko ko bindal nga gis ne jigéen ji tamit du ne comme julliwul rek que ni ah du am tiyaaba yi ki julli déedéet yàlla da ko koy yokkal da ko koy yokkal mu nekk beneen tiyaaba maanaam kon nga gis ne en tout et pour tout jigéen ñi ñoom ils sont gagnants ba pare dañuy gagner plusieurs fois alors que góor gi julli ci même boobu moom benn tiyaaba rek lay am mooy tiyaaba yi julli moom benn rek la am jigéen ji moom am plusieurs mu am nag beneen boo xam ne côté tarbiya la boo xam ne ñoom yàlla da leen ko defal parce que waxoon nañ ko gis biñ doon gis ci buntu li yi doon aju ci wanag yeeg yooyu mais buntu tarbiya la wanag dugg wanag buntu tarbiya la lu tax ngir ne boo fa nekkee dañ lay tere nga wax ak sa làmmiñ ngay tere et cetera nga fi donc yow sa xol léegi nga war koo ak maanaam nga mel ni ku nekk ci xalwa xam nga xalwa moo tax xalaa la tudd mooy wanag xalaat mm-hmm. xalwa loolu la tudd tamit même baat bi la mm-hmm. mooy euh, nga xam ne dangay ngay wéet yow ak sa boroom kese mm-hmm. yow ngeen nekk nga nekk fa bu boobaa nag nga tudd yàlla mais ci sa xol maanaam bu boobaa nga nekk nga tëju ak yàlla mais ci sa xol ngay tudd yàlla ci sa xol loolu mooy secret dem wanag loolu tamit mooy secret mbërëg ki gis mbërëg jamono jooju comme dañ koy tere jàng alxuraan ba yooyu muy entraîner nan lay gën a yëngalee xolam ci yàlla moment bi muy julli moo tax lu bari ci fuqaha yi rahmatullah sopp jigéen ji jamono jooju mu dem jàpp toog place ba mu daan jullee maanaam bu heure julli jotee mu bañ a julli mais day jàpp dem toog place ba mu daan jullee ngir màggal boroomam subhaanahu wa parce que secret bi lool la mooy entraînement bi ngay entraîné jamonoy mbërëg gi maanaam jamonoy mbërëg warta nekk jamonoy distraction maanaam ak jamonoy insouciance déedéet dafa war a nekk jamono ji nga xam ne ci ngay profité ànd ak sa humeur yi ni muy dem ngay gën di delluwaat ci yàlla maanaam moo tax borom bi le fait que mu lay teg humeur yenn humeur yi ngay nekk ci mauvaise humeur sax dalaa war di delloowaat ci yàlla ndax tamit lool la nit ki bu dul woon am mauvaise humeur ñaare koo xam ne foo ko fekk mi ngi kontaan nii waan na kuy xalaat yàlla fekk daa kontaan kese lu ci ëpp nit ki ni muy xalaat yàlla mooy bu nekkee ci mauvaise humeur wala mu jaaxle wala mu tiit wala yu mel noonu maanaam yooyu yëpp jigéen ji borom subhanahu wa ta'ala da koo teg ngir noonu maanaam kon yooyu xeetu tarbiya la bu tarbiya bu rëy rëy la loolu moom moo tax te daan ci ñëwaat insha allah ba Cheikh Tidiane radiyallahu anhu tànnloo jigéen jooju noonu masalan ne ko bu heure wér di jotee tamit nga jàpp nga dem nga mu la neexee mën ngaa jàpp dem toog nga wér mm-hmm. ndax jàpp jooju bokkut ak jàpp bi ñu la xaraamal mm-hmm. ndax jàpp bi ñu xaraamal mooy jàpp bi nga xamante ne da koy def ngir mën maanaam mu yëkkati toj waaye jàpp bi nga xam ne danga koy def ngir mu wàññi maanaam mu woyofal so toj bi mm-hmm. maanaam mu woyofal toj bi loolu fuqaha yi dañ koy wax comme sangu farata kom ku amee woon janaaba ba pare nekk euh, Euh, gis mbërëg fekk sangoogul janaaba bëri fuqaha yi rahmatullah alayhim rawatina fuqaha Shafi'i yi ñoo xam ne dañ koy dañ naan sopp nañ mu dem sangu ji farata mais du farata la dañ ko sopp rek mu sangu farata ngir woyofal ngir woyofal sobe gi moom ngir woyofal euh, toj gi ah mu sangu farata waaw waaye bu fekkente ne beneen la maanaam ñoom tamit dañuy wax naan maanaam bëri na ci fuqaha yu ñuy wax lool ne day dem maanaam bu julli jotee mu jàpp dem toog place ba daan julli hmm. ngir fàttaliku borom subhanahu wa ta'ala donte loolu du loo xamante ne dañ ko maanaam da da farata wala dara mais ak yooyu yëpp euh, ay xeeti xeeti maanaam yuy wanee la rek ne euh, mbërëg jamono gi jigéen ji di gis mbërëg maanaam buntu tarbiya la du buntu. Euh, maam du jamono joo xam ne jigéen ji daf cee war di profité ngir nekk ci li ko neex hmm. waaye jamono la ju jigéen ji war a profité ngir mën a jaamu boromam maanaam gën a mën a jege boromam ngir ne léegi xolam lay entraîner muy jege yàlla pas cëram yi alors que moment boobu góor yi ñoom ñu ngi ci seen jëfu cër yi rek maanaam gis ne en tout cas ci bëggoon wax mooy eh, bu yenn saa sam ne xel mi dafa wàññeeku xel mi du intellect bi raison bi la mm-hmm. vis-à-vis boo ko ak sensibilité bi développé wu. Mm-hmm. côté spirituel te bi développé wu beneen bi ci des moom mooy diine ji du du diine en tant que def religion engagement religion ci ci religion bi du loolu li muy tekki rek moom mooy jëf ji ndax baatu diine comme li nga ko waxee day tekki jëf te loolu la maanaa bi fii loolu la te yentu bi saa sam noonu la ko firee bokk na ci liñ ciy jàngee moom mooy ne euh, kon ki nga xamante ne li tax imaam al Buxaari rahimahullah noose ko mooy ne jigéen ji di gis mbërëg du lan du woor te it du julli tam waaye daañ gis insha allahu taala ana bu paree naka lay doxale ak yooyu lool daañ ko gis insha allahu taala ci buntu ñëw euh, insha allah taxrij bi hadith imam al-Bukhari rahimahullahu taala solo nak hadith moom mi 462 1951 ak deux mille six cent cinquante huit imaamu Muslim na ko xadis numéro soixante dix neuf ak huit cent quatre vingt neuf indi na ko xadis Ibn Maaja indi na ko xadis ibn Hanbal indi na ko xadis onze mille trois cent quinze kon waa ashaabu kutubu sitta imaam al-Bukhari imaam Muslim imaam an-Nasaa'i Ibn Maaja ñoo solo kon imaam Abu Dawud ak at-Tirmidhi ñoom ñoo rahmatullahi alal jamii mu ne baabun taqdil haidul manasika kullaha illa tawaaf bil bayt baabu buntu <coughs> taqdi dana fay al haid aji gis aji gis mbërëg gi maanaam ci gis mbërëg dana fay al manasika jaamu yàllay aji kullaha lépp mboolem yi ñuy jaamoo yàlla ci ci ci ci at lépp lay def ka ka taqdi dana matal taqdir kon dana matal lay teg mm-hmm. dana matal mboolem li li ñuy gis mm-hmm. illaa ba mu def ak tawaafa tawaaf bil bayt ci euh, euh, néegu yàlla bi mm-hmm. ki gis mbërëg lool rek la dul def mu ne wa qaala ibrahim te moom mooy ibnu yazid an-naxa'i rahimahullah laa ba'sa ayut maanaam euh, dañu gis ne bunt bi imaam al li tax mu def ko ñaari mbir la bu njëkk bi mooy day leeral li tax maanaam yaxu li wax nii te loolu moo ñëw ci am xadis bi mm-hmm. isna eh, isna'i ma eh, yaf ma ma ma yasna'u al-hajj mm-hmm. illa annaka la tatufi mm-hmm. bil bayt defal mboolem li kii at ji di def ba mu na yow doo tawaaf kaaba bi doo tawaaf néeg yàlla mais mm, loolu rek rek taxu koo moo tax ngir ne lan ngir ne eh, aji Makka liñ fay def yi boo ko xoolee ay tudd yàlla la foo dem na labbayka allahumma labbayka labbayka la sharika labbayka innal eh? hamda wan ni'mataka laka wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak ak yeneen ak yeneen foo dem da ngay tudd ay yàlla di tasbih di sabbal di eh? di sabbal yàlla di sant yàlla foo dem ci loo nekk di julli ci yenente bi sallallahu alayhi nekk ci maanaam sa sa mboolem bërëbu xaj yi da nga ko war a def consacré ko ci jaamu yàlla wuute nag xajug ren gi xajug ren gi liñ doon gis nga xam ne li ci ëpp ci ak xujjaaj yi dañ leen di gis ñuy ñuy selfie ak bi ci nekk ci di maanaam xujjaaj yi daanaka ci loolu lañ nekkoon ku ku kuy gis euh, réseaux sociaux yi dana gis ne euh, bari na lool xujjaaj yi ñoo xam ne loolu lañ nekkee woon waaw di selfie ak di def ci di wax euh, li ñu nekkee voilà gis ngeen nangam nangam en fait ñëpp dañoo transformé ay journalistes nekk di def ay reportage euh, ou presque te loolu <coughs> taxul ñuy jóg comme li borom fa idha qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dhikrikum abaa'ikum aw ashadda dhikra gis nga soo leen dee matal seen seen euh, xaj yi di tudd yàlla tudd yàlla bu ëpp ni ngeen di tuddee a tar ñu di tudd yàlla rek di tudd yàlla loolu nag euh, moom la moom la mu imam al-Bukhari rahimahullah loolu moo ko gën a yitteel ci mbir maanaam ngir wane ne euh, ki aj ki aj maanaam kii nga xam ne plutôt euh, jigéen ji gis nga rek même bu dee dañ koy tere jàng al-Qur'an te loolu leeraloon na ko ci hadith sayyidat Aisha bale radiyallahu anha gisoon nañ ko ah, waaye dafay gën leeral beneen mbir mooy ne euh, alquran ju ndaw lu tuuti ci alquran <coughs> te muy dugg ci sikar loolu garaawul mën na ko def loolu tax mu indi euh, juróom benn asar juróom benn asar yoo xamante ni daf koy indi ngir leeral ne jàng tuuti ci alquran aayul mm-hmm. waxuma laa nag yeneen xeetu sikar yi kon mboolem li kii at di def na ko war mën na ko mën a def maanaam loolu la bëgg leeral mu ne qaala wa qaala wax na Ibrahim te moom ibnu Yazid an-Nakha'i rahimahullah mu ne laa ba sa aayul an taqra ci mu jàng maanaam moom kii aji mbër aji mbër gi al maanaam aaya alquran mbër gi aayul mu jàng ko walam yara te gisul ibnu Abbas mawlaana Abdullah ibnu Abbas ibnu Abdul Muttalib radiyallahu Abul Abbas euh, bil gisul bil qiraati ci jàng lil junubi ñeel ki amee janaaba ba san du aay maanaam ki jàng ki ki ki ki amee janaaba bu gisul ne loolu aay te loolu mooy mazhabu kat zahiri yi rahmatullah loolu waxoon nañ ko wa kaana te nekkoon na annabi yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam yazkurullaha daan na tudd yàlla ala kulli ahyaanihi ci mboolem jamonoom yi maanaam mu am janaaba mu bañ a am janaaba nekk ci biir këram mu nekk ak soxnaam mu nekkut ak soxnaam mu dem fépp danaan tudd yàlla yan saasam amul benn jamono ju mu daan toog te du tudd yàlla am na ci beneen euh, riwaaya ala kulli ahwaali bi la boo xam ne mooy xadis sayyidat Aisha bi radiyallahu anha bu nekk bu Sahih imam Muslim rahimahullah moom la indiwaat nii def ko taaliq mu ne wa qaalat te wax na ummu Atiyya radiyallahu ta'ala anha sahaaba yi gisoon nañ ko naa nekkoon nañ nu umaru daan ñu digal an yaxruja ci mu génn alxuyadu ñiy gis bëri fayu kabbir nag ci ñuy takbiir ñuy kabbar bi takbiir yim ci seeni kabbar ñoom ñoom góor ñi wa yad'una te ñuy ñaan mm-hmm. maanaam mooy jamono ji nga xamante ne ñoom ñi ngi gis mbërëg euh, julli korite wala tabaski jot yenent bi sallallahu alayhi wasallam daf leen a digaloon ne nañu génn ci musalla bi mm-hmm. waaye nag nañu sori tuuti maanaam nañ nañ génn rek waaye nañ sori tuuti place bi ñuy jullee loolu tamit dañ ci xamee ne ah euh, ne jigéen ji gis mbërëg du génn du dugg jàkka <coughs> waaye mu ne nañu toog maanaam bu bërëb julli it comme niñ ko gisee léegi maanaam jigéen ñi yenn saa salaam romboon di wax ak ñoom maanaam ci jigéen ñi fi ñi ne ñi nga xamante ne ñoom ñoo am borom mbërëg ñooy ñooy gis mbërëg ñooñu mën julli tabaski ak ko waaye nag duñ dugg ci biir place bi ñuy jullee waaye mën nañuy kàbbar ñoom ci seen kàbbar kàbbar maanaam buñ toogee allahu akbar allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila yooy noonu ak yeneen yi nga xam ne moom lañuy wax ci ci di di kàbbar ak xëy la la yi ñuy wax ak yu mel noonu loolu dañ ko dañ ko maanaam jigéen ñi dañ koy dañ ciy bokk dañ ciy ànd dañ ci ànd ci jamono ji nga xamante ne ñoom fekk ñoom ñu ngi gis mbër ñu continuer di tudd yàlla loolu day wane ne benn ne tudd yàlla ci loolu dagan na mais beneen mbir bi jar yaral foofu mooy amul kenn ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ku wax ne ñoom dañ ko daan wax fekk ci dañ daan yëkkati seen baat amul maanaam góor ñi ñooy wax ci kaw ñoom ñu nekk ànd ak ñoom di fi kar waaye ci suuf mboolem réewu l'islam yi ba l'islam amee ba léegi dañuy def lii góor ñi wala lu ëpp ci ci réewu l'islam góor ñi dañu nekk ci àll ki bi jigéen ñi nekk ak ñoom di sikarandoo jëmmi kar ji nga xam ne moom lañuy mooy kàbbar yi waaye góor ñi ñooy wax ca kaw jigéen ñi dañuy duñu wax ca kaw dañuy wax ci suuf loolu loolu daa war a leer voilà loolu moom daa war a leer zikkar yi ñuy wax nii ci kaw moom di di di di sikk loolu moom moom moom musiba bu bu bu réeree voilà di di di di di di wala jigéen ñi di way wala yooy noonu loolu moom moom moom xaraamam moo gën a leer jant njolloor voilà ñu ngi nii di wax ne euh, al imam Ibrahim ibn Yazid an-Nakha'i rahimahullah ne gisul lu aay ci jigéen jooju di jàng alxuraan mais moom xam na ne buy julli jigéen ji buy julli maanaam buñ ko bàyyi woon ba mu set mu sangu farata taxaw di julli du tari ci kaw waaw léegi jigéen ji du nodd ak yeneen ak yeneen léegi naka nga ko mën a waxee nuy woyal ca kaw loolu daañ ci gis daañ ko gis insha allah daañ ci yegg ci buntu yi parce que Sahih imam Bukhari jaami allah moom dafa dajal daanaka day raar masala bu ñu war a mën a romb te romb te duñ ko romb ci diine ndax presque lépp lépp moo jaami allah moo nañ do al jaami al musnad sahih voilà euh, dégg nga kon loolu benn acte la bu mata leeral euh, waaye li ci imaam al-Bukhari rahimahullah nam fi mooy ne kon ñoom maanaam zikkar yooyu jigéen ji li lay war ni li ko tax a jóg du rek côté ak mais ngir ne jë xadiis bi muy indi waxu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam waxe ak la waxoon waaye ci yeneen parties yi lii maanaam asar yi muy indi mooy leeral ne maanaam mbir mi yemul rek ci jamonoy ci jamono yu nekk la daan doon mu ne wa qaala wax na ibn abbas radiyallahu anhuma axbarani xabaare na ma abu sufyan ah, radiyallahu anhu anna nasakat hiraql mooy buur waa daa laaj na bi kitaabi nabi ci téere ci bataaxalu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fa qaraa mu jàng fa iza fekk nag fii mi ngi woon ci biir téere bi bismillahir rahmanir rahim wa yaa lal kitaabi ta'aalaw ilaa kalimatin al aaya maanaam aaya bi maanaam loolu xeetu waxin la maanaam bu ñuy wax tàmbale benn aaya daan ne aaya boobu al aaya maanaam qul yaa ahlal yàmb na yaa ahlal kitaabi ta'aalaw ilaa kalimatin sawaa'in baynanaa wa baynakum allaa na'buda illa allaha wa laa nushrika bihi shay'an wa laa yattakhidha ba'dunaa ba'dan arbaaban min duuni allah fa in tawallaw fashhaduu bi annaa muslimuun loolu la wax maanaam te ni mu tàmbalee mooy bismillahir rahmanir rahim ba fa tekki ne yaa ahlul kitaab bi mm-hmm. et eh, yéen ñi nga xam ne yéenay waa ahlul kitaab yéen ñi nga xam ne joxoon nañ leen téere mm-hmm. ta'aalaw dikk leen ilaa kalimatin ci ab kaddu boo xam ne sawaa'un bu yem moo lay doon mm-hmm. boo xam ne ñun ñoo ca yem baynanaa suñu diggante wa baynakum ak yéen an mooy ne loo xamante ne lii mooy dialogue dialogue yi ngeen dégg naan dialogue islamo-chrétien dialogue interreligieux yooyu lii la laa na'budu ñu jaamu illa allah ku lii moom mooy première bi wala nusirika te bu ñu bokkaale bi yii ci moom sey an dara wala yettaxisate bu mu jàppee ba amoon naa lenn ci ñun baaban leneen ni arbaaban ñoo xam ne dañ leen di dañuy nekk ay buur yu ñuy jaam maanaam yuy tëral ay acte mm. ñu di ko topp wala ñuy tëral ay loi wala ñuy tëral ay xeeti doxalinu jaamu yàlla mm. yoo xamante ne wuute naag maanaam yii fii yàlla indi loolu mooy rabbu mm. min duunillah ñu bokkut ak yàlla waaye nag maanaam ñetti conditions yi la ñuy ñetti conditions yi dañuy ànde waaye du dajaloo di ragalante gannaaw naan dialogue interreligieux ku nekk di wax luy neex keneen ki kese après bu ñu fa jógee ku ne dem ci yoon mbir mi du loolu borom subhaanahu wa ta'aala teg ci ne fa in tawallaw bu ñu dummóoyoo fashhadu seede leen bi naa naka ñun day ah na ñun dañu ngi wommatu ci yàlla ñun moom ay muslimuuna la dañu wommatu ci yàlla ñun bokk ñun ñu def yeneen yi ngeen bëgg ñun ñu daje di ko def mm-hmm. di ñuy dëgëralante ku nekk naan sa moroom noo ci lu mu nekk baax na eh ñun am nañ ci loolu mm-hmm. ñun ay muslimuuna lañ mm-hmm. lii mooy dialogue interreligieux bi war a am euh, léegi bi ànd ak mu tàmbalee bismillahir rahmanir rahim yooyu aaye euh, ndax wa dafa ne ngir ne da koo dagg lii gisoon nañ ko ci xadis juróom-ñaareelu xadis ci xadis bu ci Badul Waqi mm-hmm. moom mooy xadis bu mujj bi moo nekk ci njàlbéenu Sahih Bukhari voilà di xadis bu gudd foofu ah, kon loolu moom mooy euh, ci xadis boobu ci la waxee lii maanaam te Hiraql xam ngeen ni li tax mu indi lii wax wax ji mooy ne Hiraql du woon jullit comme ab yéeféer la woon te lii yanuma li xam mooy ne ci janaaba la dëkk ah te pourtant doon na jàng jàng na aaya bi benn benn ñaari aaya maanaam na ñaari aaya loolu moo tax nga gis euh, fuqaha yi rahmatullah daanaka ci seen généralité boo xoolee ñoom ñëpp daganal nañ jàng benn aaya wala ñaari aaya wala genn wàllu aaya ci selon mazhab bi maam mais wuute gu ndaw lañ am par exemple ñi nga xamante ne ñoom ñooy xanafiye euh, rahmatullah alayhim ñoom dañ koy daganal rek su fekkente ne euh, ay aaya la yu ndaw nii nga xamante ne comme par exemple booy tàmbali dara war a wax bismillahir rahmanir rahim wala yooyu loolu ki amee janaaba wala jigéen ji gis mbërëg wala ki gis gësin yooyu di ko def ko loolu aayut wala boog muy ñaanal nit di war cee jàngaale yenn ay alquran yi voilà yooyu aayul ci ñoom comme niñ koy gisee comme kuy di tamit nafa noonu su fekkente ne dafay euh, ñi Maliki rahmatullah ñoom dañ koy daganal ci ñaari condition ñoom itam mm-hmm. mooy soit nga nekk koo xamante ne da nga koy wax parce que dafa am loo ci Euh, euh, maanaam euh, da nga koy musluwaay maanaam musluwaay comme tey jigéen di gis mbërëg wala ki amee janaaba wala yooyu nga xam ne dafa war a jàng ay ayatul kursi yu ikhlas falaq ak naas yooyu pour musluwaay loolu duñ ne ko faaw nga dem sangu ji farata doogu ñëw fanaan nelaw nga déedéet maanaam mën na koo jàng ngir mën a musluwaay mën a tëdd nelaw mm-hmm. ah wala boog muy wax ak keneen di ko leeralal ay atte wala ay mbir waaye muy layee alxuraan mu ne ah alxuraan de nee na nangam mu tari aaye bi nga xamante ne moom lay laye loolu tamit dana dagan bu dee Shafi'i rahmatullah alayhim daanaka ci même côté boo xoolee globalement même xanaa bi lay rahmatullah loolu la mooy yenn aay yi nga xamante ne dañ koy jàng comme di zikar wala comme wala condition ñoo ko waral comme par exemple nit ki nga ne nga nit euh, comme par exemple tarjiya maanaam inna lillahi wa inna ilayhi raji'un xam nga ah ci alxuraan la bokk. nga wax ko wala boog ngay def dara ne bismillahir rahmanir rahim wala ngay yéeg ne subhaana ci bërëb ne subhaana alladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun yooyu ñoom dañ koy daganal ci ki nga xam ne moo amee janaaba ba ki jigéen ji gis mbërëk ak ñeneen maanaam ki am gësin xanaa bi lay rahmatullah ñoom tamit à peu près même chose bi la maanaam boo xoolee ñoom ñëpp boo xoolee daanaka même wax ji lañ wax mm-hmm. maanaam mooy jàng benn aay jàpp ñaari ay loolu garaawul su fekkente ne lool la mm-hmm. fuqaha maalikee sax ñoo ci gën a woyofal boo ko xoolee mm-hmm. te ñoom daganal lañ jigéen ji gis mbërëg di jàng alxuraan su fekkee dafay ragal a fàtte comme niñ ko waxe woon su dee ragal a fàtte euh, waaye loolu gisoon nañ tamit ne wax la joo xamante ne xan xaqatan bu dee suñ jamono ji moom wax doo te daal di commencer daa dégg nga mu ne waqaala wax na Ataa mooy ibnu abi Rabaah an Jaabir te mooy ibnu Abdullah al-Ansaari radiyallahu ta'ala mu ne xaadat gis na mbërëg Aysa sayyidat Aysa radiyallahu anha ummul mu'miniina nee na fana sakat mu di jaamu mu muy muy muy jaamu yàlla ci aj gi maanaam muy def li aj almanasik mboolem yi aj gi jaamu yàlla aj gi laaj ghayra tawaaf ba mu def tawaaf <coughs> bil bayti ci kaaba gi hmm. loolu rek la defut wala tusalli te daanul julli loolu daanu ko def euh, kon dégg nga mu ne waqaala wax na alxakam inni naka man la asbahu gin danaay rendi wa ana fekk man junubun dama amee janaaba damay rendi fekk damay ame la janaaba wa qaala te wax na allahu bur yàlla azza wa jalla màgg na tedd na wala taqulu bu leen lekk mimma ci lépp loo xam ne lam yuskar musi maanaam tuddeeful ismu ismullahi tur yàlla alayhi ci moom maanaam mu may rendi faaw mu wax bismillah bismillahir rahmanir rahim ah bismillah bismillah subhanallah maam bismillah allahu akbar allahumma hadha minka wa ilayka bismillah wala bismillah rek doy na li mooy nga yegg ci bismillah allahu akbar ah après tam mu nga yegg ci allahumma hadha minka wa ilayka euh, waaye li wax ji mooy ne di tudd yàlla bu ñuy rend dañuy tudd yàlla te loolu day tegtale ne kon jëf jooju dagan na maanaam nga gis ne kon euh, moo tax euh, zikar jigéen ji tamit ji gis mbërëg war naa man bi di profité di zikar tamit lu bari warul rek ne way comme julliwuma naa toog nangam nangam commencé nekk ci insouciance commencé nekk ci distraction totale ak négligence négligé mboolem lu aju ci diggante ak boromam subhaanahu wa ta'ala loolu dafa war a nekk loo xam ne lu muy moytandiku la mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal al kitaab ilayhi haddasanaa Abu Nu'aym te moom mooy al-Fadl ibn Dukayn gisuñu ko tey de ah, waaw Abu Nu'man lañ gisoon moom Muhammad ibn Fadl as-Sadusi waaw kii moom Abu Nu'aym voilà ñaar duñ benn al-Fadl ibn Dukayn ibn Hammad ibn Zuhayr ibn Dirham al-Qurashi rahimahullahu ta'ala Euh, moom euh, mooy Abu Nu'aym moom la gën a siiwee dàqantalam al-Mula'i al-Kufi di sëriñu imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mi ngi gane génn gane adduna cent trentième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn àdduna deux cent dix-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam imam al-Bukhari rek moom moo solo moom Euh, directement ñeneen ñi ci def ñëpp solo nañ ci moom ci euh, intermédiaire euh, rahmatullah alayhi mu ne qaala mu ne qaala nee na haddathana Abdul Aziz ibn Abi Salama mooy Abu Abdullah mooy daakantalama Abdul Aziz ibn Abi Salama Abu Salama Maymun la tudd mm-hmm. rahimahullahu ta'ala daakantalam mooy Abu Abdullah dañ koy xam ne Abul Euh, al-Madani euh, al-Baghdadi rahimahullahu taala ngir ne euh, dafa dëkkoon Baghdad moom mooy moom moom la ñuy wax al-Majishun mm-hmm. Abdul Malik ibn al-Majishun mooy taalibi imam Malik bu mag boobu rahimahullah ci madaniyuuna yi kii mooy baayam mm-hmm. ah, wala boog waaw moom moom mooy moom mooy mu maanaam mbokkam la plutôt moom mooy kii mooy frère maamam la voilà maanaam ndax voilà moom mooy moom la dégg nga mooy abul asbagh almadani rahimahullahu taala mooy papay abdul malik ibnul majishun voilà moom la moom moom moom ci boppam mooy papam mooy mooy baayam voilà moom mi ngi génn àdduna cent soixante quatrième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam eh, ndax abdul malik ibnul majishun boobu moo tax euh, abdul aziz moom la ñu wax ibnu abi salama moom la ñu wax al majishun voilà moom waa madinatul munawwara la ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam bokkoon ci seen sëriñ yu mag yi rahimahullahu bokk ci fuqahaa yi mm-hmm. ah, fuqahaa yi bokk ci muhaddisuuna yi moom ci taabi taabi la bokk mm-hmm. nekkoon ku dëddu adduna ah, toppoon mazhabu waa madinatul munawwara ak maanaam mooy waa waa xaramay ne yépp bëriwul nag xadis yoo xamante ne moom la solo waaye ku màgg la ci ñoom nekkoon na tamit koo xamante ne euh, euh, imam Az-Zahabi ne kaana yuslahu lil wizaara maanaam nekkoon na koo xamante ne ku yéwén la ci mën a euh, wizaara mooy mën a nekk wazir maam nekk nekk ku ministrable la liñ naan ministrable la mm-hmm. voilà dégg nga mm-hmm. Ibn Sa'd daf doon wax naan dane waa Iraq ñoo gën a bari luñ solo ci moom que waa Madinatu Munawwara ala sakiniha afdalu salaatu wassalaam borom comme ni imam ibnu Tabari wax nee na saahibu sunna borom sunna allah borom sunna la kaana sabtan mutqinan ku dëgg ku wóor la ibnu Kaamil ne ahadu fuqahaa ahlil madina wa lahu kutubun wa kalaamu wa kalaamu wala musannafatun fil ahkaam fil ahkaam wala Euh, borom euh, maanaam ci waa Madina yi la borom fuqaha yi fuqaha waa Madina yu mag yi la bokkoon am na ay téere ak ay wax yoo xam ne dañ koo taalif dañ koo bind ci ay actes yi diini mooy ci côté fiqh euh, moom noonu la màgg woon boroom maanaam doomam itam mooy Abdul Malik ibn majishun nekkoon tamit ku màgg rahimahullahu ta'ala do moon mu ne an Abdurrahman ibn al-Qasim moom mooy doomu mooy Abdurrahman ibn Qasim ibn Muhammad ibn Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu di sëtu Seydina la tudd moom mi ngi génn àdduna cent vingt-sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam xadiisam ñu ngi ci kutubu ñu ngi ci kutubu sitta anil Qasim di doomu mal Qasim ibn Muhammad di al Qasim di doomu Muhammad ibn Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala nekkoon bokkoon ci fuqaha as-sab'a juróom-ñaar boo xam fiqh yi ci waa Madinatu Munawwara ala sakin afdal ci jamonoy taabi'i yi mm-hmm. Abu Muhammad mooy dàqantala moo dañ koy xamit Abu Abdurrahman euh, mi ngi génn àdduna cent sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mm-hmm. an Aisha radiyallahu anha maanaam Abdurrahman ibn Qasim wax nañ ne la euh, bëriwul daanaka daanaka doo fekk mu solo lu ci bàyyam Qaasim ibn Muhammad te hmm. Qaasim moom tamit Abdurrahman ibn Qaasim borom faqih bu mag la woon tamit hmm. muhaddis la faqih euh, boppam noonu maanaam waa kër Seydina Aboubacar daal radiyallahu anhu ñoom dëgg-dëgg jombut ci ñoom hmm. nii ñu mel nii jombut ci ñoom dañuy gis ne kon nii hadith bi waa Madina ñoo ko solo ba mu des ne Abu Nu'aym ma al-Fadl ibn euh, Dukayn euh, rahimahullahu ta'ala moom waa Kufa la waaye sinon ñi ci def waa Madinatu Munawwara ala sakin afdal mu ne an Aisha ta mooy ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha gisoon nañ xadiis mi mm-hmm. wala tey gisaguñ ko woon ummul mu'minin di soxna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ah? ñu ngi koy doog a gis moom mi ngi am deux mille deux cent dix xadiis mm-hmm. cent soixante-quatorze muttafaqun alayhi la cinquante-quatre yi euh, imam Bukhari moom la wéetoo soixante-neuf moom la imam Muslim wéetoo rahmatullah alayhi anna qaalat nee na xaraj naa génn nañ ma an nabi ànd ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam la nazkuru te ñu woon tudd illa xajja lu dul ak maanaam aj moo nekkoon ci suñu xel moo nekkoon ci suñu xol hmm. maanaam te xaj mooy jublu ci yàlla hmm. loolu rek lañ moo nekkoon ci suñu xel ak suñu xol hmm. waaye fa lamma ba nga xam ne ji naa dikk nañ sarif dëkk boobu mu ne tamistu gis nga fii baat bi mu ci beneen riwaaya nufistu ci fii mu ne tamistu maanaam ndax am nañ ne ak tams dafa bokk ci turi xayda mbërëg tur mbërëg yi gisoon nañ ko ci biñ tollee ci xadis boobu Euh, at-tams ci la bokk dégg nga fa daxala mu daal di dugg alayya ki man annabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam wa anaata fekk man ab kii maa ngi jooy <coughs> fa qaala mu ne maa yub kii ki ay waylu la jooy loo maanaam loolu dañ ci gisee mbaaxu yenente bi sallallahu alayhi ak toppatoo gi mu doon toppatoo soxna si bàyyi bi mu doon bàyyi xel maanaam ay humeur ak ay doxalinam maanaam ak bi ñëw di ko dalal xelam mm-hmm. voilà maanaam nekk na xooxoo moom mu ngi jooyati quoi dem déedéet dafa ñëw jéem a xam lu tax qultu mu ne ko law la wadditu mu ne giñ gi gi mu ne giñ naa ne doon naa mébitoon naa ah wallahi ci giñ na waat naa ko ci yàlla an nii naka man lam ahujja ne doon moon ak alaama bis maanaam at bi maanaam lool maanaam ay way ak neexoon ne do aju ma génn ma pour aj at bi ba pare daal di koy waat maanaam loolu dañ ci xamee ne mën nañoo waat ci loo xamante ne da nga ko mébét hmm. loo xamante ne xam nga ni ci sa fond ni lii dëgg la te xam nga ni ki ngay waxal dana ko gëm waaye nga waat hmm. waaye nag baril ko mu baaxul hmm. maanaam foo toll loolu wax rek waat loolu mu baaxul beneen bi ci mooy bu ñuy waat dañuy waat ci yàlla te wala boog ñu noppi comme ni ko xadis bi waxee <coughs> donte gisoon nañ ni mën nañoo waate ci melo yi borom bi subhaanahu wa ta'ala mm-hmm. qaala yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko la'allaki ah maanaam lool tamit bokk na ci liñ ci xamal mooy ne euh, léeg-léeg ak gaar-gaar ci jaamu yàlla euh, nit ki daf ko war a metti mm-hmm. comme li nga xamante ne noonu lañ ko gisee mm-hmm. gisoon nañ ko tam biñ tollee ci xadiis bi maanaam boo demee ba nga xamante ne lii xew ci sa jaamu yàlla bu ci amee dara lu ci rëkk wala bu ko amee lu ko gaar wala loo xamante ne day tax sa jaamu yàlla na ko doon defee dootoo ko mën a te amul benn naqar gum lay indi ah garaawul ah yàlla baax na affaire loolu waaye bu fekkente ne alalu adduna la affaire bi naqari la nga koy tudd moom way way way sama mbir mi réer way way way mi eh, way way yàqu na way way loolu te bu dee jaamu yàlla gi doo ko tudd loolu li muy tekki mooy xoolaatal sa bopp mm-hmm. yàlla nañu yàlla sàmm mm-hmm. xaala mu ne ko laa àllaki xëy na yow ah baadu nafis nafis tii dangaa gis mbërëg maanaam foofu tamit gisoon nañ ne nafisa mooy euh, day maanaam xam li muy tekki ci cosaan mooy gësin mm-hmm. waaye fii li ko tudde mooy mbërëg dégg nga loolu tamit day tegtale ne an euh, nifaas tur la ci turu mbërëg yi mm-hmm. qultu mu ne nan ma ne ko naam wa wa waaw ma ne ko waaw ah damaa gis mbërëg qaala mu ne ko fa inna li wér bool mooy zalika boobu le mbir shay'un maanaam mbir la moo xam ne euh, xam nga ci beneen riwaaya inna hadha amrun la wax waaye fii def ne inna dhalika shay'un maanaam loolu te bu imam al-Bukhari rahimahullah noonu la ko tab yube woon maanaam bi mu indi mu ne euh, ne ci bi mu ne kayfa bad'ul hayd euh, bi mu ne mu ne qaala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam inna zal inna hadha shay'un inna hadha shay'un la kataba Allah ala banati adam fii alors que ci riwaaya bi inna dhalika shay'un la maanaam mel ni day junj riwaaya bi wala boog mu junj riwaaya beneen bu am ci mbir mi waxoon nañ la ne imam al-Bukhari noonu lay doxale waaye wax ji ne zalika maam ne dafa mel dafa def riwaayat bil maana waaye waaye xadiis bii la ci jublu woon ngir ne imam al su indee wa qawlu nabi sallallahu alayhi wasallam wax yent bi sallallahu alayhi wasallam nangam loolu li mooy ne xadis boobu mi ngi ci téere bi waaye su waxee dara rek waxul ne wa qawlu nabi sallallahu alayhi wasallam mooy xadis bi nekkul ci téere bi kon dañ ci gisee te bii rek moo am lii kon dañ ci gisee ni riwaayat bil maana la def mu ne fa inna zalika nag mbir moom shay loolu de shay un mbir la moo xam ne katabahu dogal na ko allah bur yàlla ala banaati ci doomi aadama yi jigéen ñi mm-hmm. ala banaati waaye nag faf ali defal maa lépp loo xamante ne xol dana ko def alxaaj bi ki nga xamante ne moom mooy kii aji xayra loolu ne am na ne yow laa tatu fii doo tawaaf dul bayti ci euh, néeg néeg bi xattaa nga saf huri nga laab maanaam kon boo laabee ba sangu ngay doogu mën a tawaaf kaaba loolu tamit atte boobu gisoon nañ ko tamit maanaam yi ci aju woon mais euh, ki ki ki ki gis mba rek du mën a tawaaf kaaba kon tawaaf daf cee bokk moo tax li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhi mooy jumhur euh, Maliki Shafi ak Hanabila rahmatullahi ñoom tawaaf dañ koo def mu nekk maanaam am dañ koo def charte ci tawaaf mm-hmm. alors que Hanabila rahmatullahi ñoom dañ koo def rek loo xam ne de tax tahrim la dañ ko xaramal mm-hmm. maanaam dañ koo tere tere dañ koo sib sibéelu xaram voilà waaye ki ki ki ko def loolu dana dana wér gisoon nañ ci tamit ne bu fekkente ne Euh, comme jamono jii la nga xamante ne ak ni organisation yi ni muy mel boo gisee mbërëg jamono jooju moom c'est fini sa ak bi déwén rek mm-hmm. ba pare attention da nga cee wala boole euh, euh, doo doo wu doo laal doo laal doo dagg sa karaw doo dagg maanaam boole kook doo sa borom kër doo du du du doo leen jote dara ba pare nga nga def nga rendi Ah ci lépp loo def ci yii nag da nga koy rendil xar loo def ci yii ñu tudd rek danga nga koy rendil xa ba noppi déwén si li nga war a ñëw aj ci wat maanaam loolu mooy condition bi te loolu xam ngeen ni métti na lool voilà métti na lool loolu nag moo tax euh, moo tax nag borom xam-xam yi rahmatullah alayhim di wax comme ni euh, sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu doon def ak yeneen jigéen ñi maanaam garab googu nga xamante ne moom lañ daan reen yi ñu daan naan ngir ba ñu ngi seen bërëg jamono jooju waaye loolu maanaam bu dee day dagane ci loo mel noonu rek lay dagane mm-hmm. waaye ci jamono jooju am naa pilule yi nga xamante ne moom la ñuy jël te muy yàq euh, léeg-léeg euh, yaramu doomu aadama ak ay wérgu yaramam man loolu xarab xaram ngir yàq gi mu yàq wérgu yaram mm-hmm. loola tax méthode contraceptive yi wala yiy tere mbërëg di génn mm-hmm. loolu benn loolu ci ci cosaan lool mën naa dagan waaye su fekkente ne du yàq wérgu yaramu nit waaye comme que ñoom ñoo koy wax ne da yàq wér gu yaram nit maanaam am na ay effets secondaires ci jëmmum loolu moo tax moom muy mujj xaraam ci jëmmam mais dafa xaraam ci li muy effets yi nga xamante ne moom lay amee mm-hmm. wallahu ta'ala a'lam xadis boobu mm-hmm. euh, gisoon nañ ne imam Bukhari i woon na ko xadis numéro deux cent quatre vingt bi tamit defoon nañ ko ci jamono jooju walillahi alhamdu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 ndax dafa war a dem dénoncer boppam ñu teg ci moom xadd bi wala ndax rek da ko war di saraxe pour euh, ak di tuub pour mbir mi dañ ci moom waaw bismillah alhamdulilah wasalatu wa ala wa sahbihi wa man wala amma ba'du maanaam ki nga xamante ni moom mooy kii euh, mooy mooy bàkkaar yi mm-hmm. effet yi ñuy def ci nit ki euh, ay façon yu bari la bokk na ci effet yi muy def ci nit mooy daf koy <coughs> maanaam ay ay natt yu koy dal yoo xam ne soit day dal ci yaramam wala mu dal ci ay doxalinam mu dal ci am amam wala mu dal ci ay xeeti wérgu yaramam wala mu dal ci yeneen xeet yi maanaam ay xeeti nattu dal la yoo xamante ne yëpp saraxe daf koy fànk mm-hmm. comme ni xadis bi wax nga xam ne fara saraxe day fànk juróom ñaar fukki musiba yoo xamante ne ba ci gën a néew mooy gaana euh, te loolu euh, kon saraxe mooy maanaam wala astaghfirullah bi jéggalu yàlla day fànk ay ay ay musiba yu naroon a ñëw niki noonu ndax nattu bi nit ki bu defee bàkkaar day am ay effet yu nekk ci moom comme nit ki rek bu bu bu comme niñ ko xamee boo sàccee yëfi jàmbur day am effet ci waa ji boo boo rayee nit ki am na effet ci moom même boo tey jéggalu woon yàlla yàlla baal moom yàlla baal na mais mais nit ki moom moom dee na mm-hmm. maanaam am na effet ci moom mm-hmm. boo ko gaañee maanaam nit ki comme ni ni ko xale maa nga xamante dañuy jël gaañ nit bu ñu waxee ne nee naa nee naa baal ma mais d'accord que wax nga ni pardon mais nit ki gaañu na quand même mm-hmm. te maanaam sa pardon boobu kese kese consolé ko c'est que da dul mën a topp rek mais effet bi daf fii ne mhm. maanaam nit ki bu defee bàkkaar tamit jéggalu yàlla efe boobu maanaam bàkkaar bi dina yëkkati ko mhm. mais effet bi bàkkaar bi def mën na bañ a yëkkati ko mhm. loolu nag farax moo koy yëkkati maanaam moo koy fànk effet boobu maanaam bu koy mën a dal fii ci àdduna xeeti mbugal lay doon loo xam ne lu ko mën a arrivé la moo xam ci ay mbiram wala ay mbiram lu yàlla lu lu mu naroon a am yàlla fànk ko wala et cetera maanaam lu bari la ko mënoon la ko mën a la ko mën a ah la ko mën a <coughs> fànqal la ko mën a indil ci ay musiba parce que adduna bi dara neewu fi te maanaam dara te lépp dafa lié mm-hmm. te lépp dafa lié lépp dafa am ay effet mm-hmm. voilà Euh, kon loolu moom mooy ci buntu boobu bokk na tamit ci ni muy amee effet ci nit ki léeg-léeg mooy euh, ni mu koy soreelee jaamu yàlla mm. maanaam lu bon nit ki su ko defee euh, loolu day tax ba lu yeneen yu bon di ko gën a yomb yu baax di ko gën a jafe mm. day tax leer yi nga xamante ne maanaam ci xolam day mën a def benn tomb comme ni ko hadith bi waxee mm-hmm. tomb bu ñuul mm-hmm. voilà su jéggaloo tomb bi dañ koy dindi waaye xam ngeen ni tomb bi mën naa ñuul ñu dindi ko mais mu def mu bàyyi ay traces voilà yooyu yëpp mën na koo def mm-hmm. ak niki mu tëj bunt yi nga xam ne ñooy buntu leer yi mm-hmm. ci moom wala boog mu ubbi ay buntu lëndëm ci moom yooyu yëpp ay xeer na yoo xamante ne <coughs> il faut la mm-hmm. euh, am na ñaareelu xaat ci laaj bi moo nekkoon. ndax ndax ah, boobu itam nit ki su defee bàkkaar li nga xam ne mooy li gën ci moom te loolu lañ gisee doxalinu yeneen ci bi sallallahu ak wa sallam ak sahaaba radiyallahu anhum mooy mu jéggalu yàlla kese amul leneen lu muy def voilà mu jéggalu yàlla kese ba mu def su fekkente ne euh, dafa am ñu ko topp ndax charte tuub euh, euh, mooy rëccu bi rëccu bi charte la ci beneen bi ci des mooy nga yéene ni doo dellu ci bàkkaar bi mais tamit doo dellu ci beneen bàkkaar maanaam tegtalewul ne bàkkaar bii rek laay dul dellooti doo dootoo dellooti ci beneen bàkkaar ñetteel bi di charte mooy nga bañ a maanaam nga bàyyi bàkkaar bi nga nekkee saa si maanaam doo ne naa xaar ba suba naa xaar ba gannaaw suba loolu pexeb seytaane la ñeenteel bi mm-hmm. ñeenteelu sartu tuub mooy nga delloo tooñ mm-hmm. ci seeni boroom maanaam bu fekkente ne am na mbir yoo xam ne nit ki su ko defee tooñul keneen ku du boppam wala këm ko séqal mm-hmm. euh, loolu du dem fenn naan def naa lii def naa la waaye su fekkente ne masalan lu mu sàcc la par exemple mu dem delloo ko comme ca comme ko comme comme ko sàccoon waaye mu xool nu mu ko koy delloo wala nu mu koy delloowaatee ci bërëb ba wala yu mel noonu mm-hmm. wala nu mu koy joxee keneen ngir mu jotali ko foofu ak yu mel noonu waaye dem di dénoncer boppam maa sàccoon léegi indiwaat naa ko déedéet mm-hmm. maanaam doolu tamit du ko doxale noonu euh, bu fekkee ne mënta gis keneen mën na mënta gis kamu mu tooñoon ka mu jëloon ay àqam ak yu mel noonu mënatu koo gis wër na ko wër a wër mais mënu koo gis lii Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu Euh, euh, suggéré ne bu dee moom la li muy def mooy daf ko daf koy saraxel lu tollu noonu mm-hmm. wala lu mel noona da ko koy saraxel mm-hmm. maanaam bu ko defee yool ba mën a yegg ci moom te mm-hmm. euh, au moins du perte beneen charte bi nga xam ne mooy juróomeelu charte tuub mooy mu tombe ci jamono ji tuub mën a ne maanaam comme li yeen mooy xattaa yogarxir comme ni ko xadis bi waxe maanaam ba keroog Euh, muy xur-xuri maanaam mooy lan mooy ruux di yëkkatiku di yëkkatiku di yëkkatiku ba mu tollu ci put gi nga xamante ne xam na ni léegi mu dee euh, dafa am maanaam nga xam ne commencé na gis ne bakkan baa ngi tàqalikoo ak moom maanaam loolu ba loolu <coughs> bu ko fee ba yegg foofu wax tuub doot fa mais ak it beneen mbir bi bii dugg ci ronu tuub mën a ne mooy jamono ji nekk maanaam mooy euh, jant bi bañ a commencé euh, dem di tëri ji ci euh, penku bi moom mm-hmm. day jóge penku dem sow mm-hmm. mais buñ demee nag ba jant bi léegi wëlbatiku di dem sow di dem di dem penku di jóge sow di dem penku bu loolu xësee ba am tamit tuub dootul mën a nekkati maanaam ñaari yooyu ñoom ñooy yii juróom yi ñoom ñooy condition yi tuub waaye euh, dem delloo sa bopp moom bokk ci wallahu ta'ala a'lam maanaam fekkante ne ku doon ku doon sànq ku doon sànq waaw mm-hmm. kooku noonu kooku tamit tuubam dëgg la jazakumullahu xayran kooku tamit tuubam mooy mu rek leeral ne moom bokkatul ci loolu te d'accord na ne lii baaxul mu continuer ci yoonam bu baax maanaam sartam du du it maanaam condition duñ ko conditionné képp ku mës a sànko ngir sa musique yi nga daan def rek yow demal nga tuubal ko yooyu déedéet loolu du condition bi maanaam condition bi rek mooy mu leeral ne man lii defatuma ko te lii lu bon la lu baaxul la moo tax banaa ko te yëgal naa ñépp ne ku ma xam-xam na ma comme ni euh, al imam Abul Hasan euh, al-Ash'ari radiyallahu anhu defoon ku ma xam-xam xam na ma ku ma xamul man may Abul Hasan al-Ash'ari mm-hmm. voilà génn naa ci maanaam Mu'tazila tey maanaam yu mel noonu li comme mooy li nga xamante ne noonu rek loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy nekk sharh wallahu ta'ala a'lam mm-hmm. ça parce que hadith bi moo ko wax maanaam lii taaliq la maanaam dafa ñëw dafa résumer hadith bi ci taaliq moom li ko taxoon a jóg rek lay wax mais jullikaayu la ci jour et hadith bu complet bi loolu la wax loolu la leeral voilà waaw waaw waaw waaw ci biir jumaa ji paa ci biir jumaa bon foofu musalla la tuddoon maanaam bërëb la boo xam ne dañ koo tegoon ngir mën faa jullee mais du du jumaa ji du woon jumaa voilà fii bu dee bu dee jumaa la doo mën doo mën a déedéet non non foofu du ci bokk jardin bi déedéet du ci bokk